bala ñoo jox kàddu gi ki nga xamante ne moom la ñu fas yéene dal tey dañuy xam le aslëf rek ci ay yëngutoom wala ci ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam ci wàllu ki nga xamante ne moom lañ koy dalal tey jii muy xamlu ak xamle ki ñu dalal tey mooy Serigne Abdou Samane Mbacké yaakaar naa ne bu ñu waxee Serigne Abdou Samane Mbacké fii ci Darou Moukhty ak li ko wër daanaka jërul sax ñuy xamle moom mooy kan ak fan la jaar ndax ñu bari bari xam nañ waaye niñ ko baaxoo def rek dañuy xam ne aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàllu xam-xam sëñ Abdou Samane Mbacké mi ngi jànge alxuraan kër ma ñaaw si kon foofu daara jooju siiw ci wàllu alxuraan foofu la jànge alxuraanu karim bi mu fa jógee tamit mu jaar ci béréb bu ñëpp xam ci wàllu xam lu xam-xam ci Touba muy sëriñ As Jaxate muy koo xamante ne ñu baree bari xam nañ ko ñu baree bari tamit borom xam-xam yu bare bari tamit jaar nañ foofa kon foofa tamit foofa la njëkk a jaar foofa la njëkk a tàmbalee ak am njàngum xam-xamam. ginnaaw ba mu fa jógee mu dem ci jeneen daar ju mag ju nekk ndakaaru fu ñuy wax franco arab foofa tamit jaar na fa ba mu fa jógee la dem Égypte Égypte foofa la defee euh, al-i'dadiyya maanaam foofa la defee cycle moyen foofa la ko defee. secondaire tamit foofu la ko defee al i'dadi wa sanawi foofu la ko defee ginnaaw ba la dugg jaami'atul azhar foofa la jànge ci benn faculté bu ñuy wax euh, kuliyatu taarix wal xadaara foofa la jànge ba am maîtrise ci wàllu googu noonu kon yaakaar naa ne loolu rek doyoon na ci ñu xamle ki nga xamante ne moo fas yéene seq ak ñun tey waxtaan wi mooy kan euh, sëriñ bi nga xamante ne mooy fas yéene waxtaan ak ñun bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy jiite fii ci jumaay Darou Moukhty bokk ci imam wa xatib fi jamiat Darou Moukhty naka noonu bépp jataay boo xamante ne jataay bi xam-xam la boo xamante dañ fay xamlee wala ñu fay xamlu suñ ko fa wooyee jataay yooyu yàgg na koo seq ak ñun te dañ dana ci faral di yëngatu saa su nekk mën na ne ci waar woowu ci lay xëy ci lay gont kon euh, ci gàttal mooy ki nga xamante ne moo moom la ñu fas yéene daal tey jii mu fas yéene ànd ak ñun jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko ci biir weeru koor wi tomb bi nga xamante ne nag moom la fas yéene ànd ak ñun jàngat ko tey jii muy lu yitteel képp koo xamante ne ab jullit nga lu wax sax lu yitteel képp koo xam ne ab jullit nga waaye dama naan tomb la boo xamante ne yitteel na képp koo xamante ne doomu aadama nga ndax dafa aju ci dundu doomu aadama loolu mooy lan mooy yàqu-yàqu bi nga xamante ne am na ci jukko yi ana lan moo ko sabab ak nan la ñuy fexee ba loolu noonu ñu saafara ko kon yaakaar na ne képp koo xamante ne doomu aadama nga képp koo xam ne nit nga yaakaar na loolu lu la yitteel la war nga koo déglu bàyyi ko xel kon bala may guddal dama koy jox kàddu gi yàlla na ko yàlla defal tawfiix te defal ñu ko yàlla nañu yàlla may ak dégg ak topp wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma la sahla lana illa ma ja'altahu lana sahlan subhanaka in shi'ta ja'alta sa'ba sahlan allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem mbokk yu yépp ñu ngi ndokkeel ñépp ñu ngi siyaare ñépp ñu ngi beral nuyoo ak siyaare ak ndokkeel masasul wafa di am mbégte ci teew ci seen biir tey di am mbégte jëkk dafay kaddu di am mbégte ci seen taxawaay leen xamal ne ñoom li ñu def ñëpp lañ ko defal ndax ñëpp la war liggéeyub Sëriñ Tuubaa la liggéey boroom daaru kenn ku kenn ku nekkoon nga def solo ki am xam-xam war na def xam-xam ki am xalaat war na def xalaatam ki am man-manam ci côté financier war na def alalam ki am baat war na ci def baatam la yonent bi alayhi salaatu waxoon keroog xeexu Badar wax ak boroom ne ko boo sàgganee ba kuréel bi faatu suuf si kenn dootu la kenn dootu la jàmm ne ko boo boo sàgganee ba ñii gëm faatu dootu am ku la jaamu suuf loolu ma ne ko wax ak ak yéen seen kuréel bi kuréel bu tasee beneen kuréel dootu mën a doxin bi benn mu assas dootu ko mën a doxin kon ñëpp a ci war a jàpp léeg-léeg boo toogee di xalaat da ngay am jaaxle da ngay am tiitaange ci doxalinu islam ci Sénégal ak doxalinu yoonu murid ak mu jëm waaye am na ci nit ñi ak kuréel yi ak muassasa yoo xam ne bu seen bu sa xel demee ngay amaat amal da ngay amaat yooyee nag seen muassasa bi ci la bokk ku tiit yoonu murid rek bu see seen doxalin ak ni ngeen mel ak ni ngeen jikkoo xolo xolom daan sedd xelam daan dal kon ñu ngi sant ci yéen bu baax di kontaan ci yéen bu baax a baax la Sëriñ Tuubaa waxoon maam Cerno Ibrahim taxawaay boobee mu ngi di doxal ba léegi dañuy wax ne da ko da ko woo bis na ko daa bëgg nga fóotal sama der gàkk yi ci nekk maam Thierno ko yoon ndox Mbàkke sab am na gàkk mu ne ko waaw wax nañ am na gàkk ma bëgg nga fóotal ma ko ndax borom xam-xam yi dañ ma accuse ne damaa fay taalub jànguñ ma bëgg laa booleeg kuréel bii nga xamal leen lenn ci li la xamal boo ko defee. danaa aj sa aajo danaa faj sa aajo adduna sa aajo yi àllaaxira faj seen aajo seen aajo yi àllaaxira kon ndigal loolee Sëriñ Tuubaa joxoon maam Cerno ndigal loolee mu ngi ko ne di ko doxal ba léegi di tax teg ne jamono ngi ñëw joo xam ne ca kanam tuuti ci réew mi ku gàq ci diine wala nga jaaxle ci diine wala nga rëy ci diine boo ñëw ci sama ñoom doo gindu kon yoon woowee jawee ci ngeen aw ndigalu maam Cerno loolee moom ngeen di yeesal moom ngeen doxe kon ñëpp ngeen di liggéeyal ñëpp ci war a jàpp li ma waxoon léegi rek la yoon te waxoon ne kuréel bu ñu faatoo kenn du jàmme la ci kaw suuf mooy yéen kuréel bu tasee benn kuréel dootu mën a taxawati kon ñu ngi leen di encouragé ñi ngi ànd ak yéen ci waxtu wu nekk waxtaan wi lu gàtt lay doon moo di yàqu jikko yi lu ko waral ak lu koy saafar waaye dama ko wutal benn introduction muxaddima bu xaw a gàtt loolu moo di ne ñun ñëpp mën nañoo xam ne jikko ju rafet moom la àdduna gën a aajowoo ci lépp lu mën a doon boroom xel di nit ku yàlla jox xel muy xel di xalaat bu toogee xalaat adduna ni mu mel adduna ni mu yaatoo adduna ni mu rëy adduna ni bay ni bëree secret ni mu njariñ dana am résultat bi ko xalaatam jox loolu moo di adduna bi suuf boppam defar boppam des des koo defar bu fekkee ne des d'accord nañ des ko defar kon war naa am lu ko defar kon lu ñu def ren daraa ko defar adduna moom dara wala kenn amul capacité defar kuudu yàlla kon boo toogee xalaat li nga njëkk xalaat mooy kon adduna yàlla ko defar bu lu joxee résultat bu war am ne beneen résultat bu mu lay jox moo di ne suñu borom subhaanahu wa bi may liggéey adduna bi boppam taxul ndax soolu ci dara ndax bu soxla woon dara nit ñi duñ ci jot bi mu koy liggéey malayka yi taxul ndax li nit ñi bëgg ba ko malayka yi bëggoon nit ñi duñ ci jot bi mu koy liggéey jinne yi taxul ndax li nit ñi aajowoo bëgg ko bekkoon te jinne bëgg nañ ko aajowoo kon nit ñi duñ jot kon li muy réy réy ak li muy bari bari nit doo nga tax mu def nit doo nga tax mu liggéey ñetteelu résultat bi mu lay jox moo di ne suñu borom bi mu jógee di liggéey àdduna amul benn kuréel wala benn personne boo xam ne jàppale na ko ci liggéey boobule moom dong moo ko defal boppam amul kenn ko ci dimbali. ñeenteelu résultat bi mooy ne nit ñi njariñ yii suñu borom indi ci àdduna war koo jariñoo ñëpp a cem kenn gën ci kenn gën ci sañ sa morom ndax suñu borom bi koy bi bind nit rek a tax. mu bind ko kon ku nit rek ca nga bokk kon tafdil yi amu ci juróomeel ba mooy ne amul personne amul mbooloo amul nation boo xam ne lii yàlla bind indi ko ci kaw suuf aajowoo ko ñëpp ko aajowoo lu sa dund simple simple simple am na loo bëgg même insaan bi day am na lu mu bëgg ndax da sol da lekk da nga naan da dëkk kon li yàlla def ci kaw suuf si ñëpp ko ajawoo juróomi benn bi ne lii yàlla def ci àdduna muy njariñ doomu aadama kenn gënutee sañ sa morom ñëpp a ci am ginnaaw sunu borom bi mu koy liggéey kenn jàppalewu ko kon kenn amul sañ-sañ na maa ci gën a yegg fekkonte am nation jàppale na ko wala benn na ko sax ñun nag te jàppalee la bu muy liggéey adduna kooku ma ci gën a waaye loolu amul kon ñëpp ci may trois juróom-ñaar moo di ne li ñuy jëfandikoo di ko dunde muy li ñu aajoo seen dund dafa tollawul li koy jëfandikoo am na kër goo xam ne kilo ceeb doy na ko am na kilo kër yoo xam ne juróomi kilo arrangé wu am na kër yoo xam ne fukki kilo arrangé wu leen États-Unis d'Amérique lim aajowoo ci pétrole par weer tolluwul ak li Guinée Bissau aajowoo ci pétrole par weer Chine populaire lim aajowoo ndox mu neex muy naan tolluwul ak li Cap Vert aajowoo ci ndox muy neex par weer kon ni ñuy consommer mbir yi ci nit ñi ak ci nation yi tolluwul dafa ëppante juróom-ñaar bi moo di réew mu nekk suñu borom def na fay koom réew mu nekk suñu borom def na fa njari waaye nañ ko exploité duñu tolloo li ko wax li ko waral moo di ne pour nga génn loola jëfandikoo ko laaj na doole laaj na xam-xam laaj na alal am na ci réew yoo xam ne lañ am ci seenum réew seen seen suuf ba lañ koo génn ci loxol kenn du nekk am na ci réew yoo xam ne lay am ci seen ci seen seen suuf 50 pour cent yi la ñu mën a génne la ca des des leen koy dimbali am na ci ñoo xam ne mënuñu dara bu su ko bàyyeeg ñoom dafay nëb yàqu waaye kenn du ko kenn du ko jariñu dafa dolli ko mën ne suñu borom ni mu séddalee koom-koom bi ci adduna bi dafa wuute ngir xekk ma lii ñor ci Afrique tey boo ko jiwoon Europe du ko ñor lii ñor Afrique tey boo ko jiwoon Asie du fa ñor li ngay fekk ci Afrique man ngaa man naa mën naa boo demee Europe doo comme mango comme ba banana mënut ñor ci Europe waaye comme pomme ak ak ak raisin mënut a ñor ci Afrique da fekk mu réew mu fees dale pétrole waaye doom benn fépp suukar te suukar li mu tuuti tuuti mënut a ñàkk lu doomu aadama da nga fekk réew mu fees dale pétrole wala mu fees dale jamaa waaye du am yàpp doom jën da fekk géej goo xam ne dafay fees fees dale jën fekk géej goo xam ne dara. kon suñu borom bi muy séddale koom-koom bi ci àdduna bi daf koo soreele ñii dañoo am lee ñoo am lee te kenn ku nekk la sa morom aajo woo ko séddale boobu am na importance ci bu fekkoon ne ni ko suñu borom bëggee doxale nañ ko ci kon entente dana am ci diggante nit ñi dañ bëggante dañ respectante dañ fonkante bu bëggee dox dox doxe woon man mi am li nga bëgg yow mi am li ma bëgg war nañu mën a waxtaan nga jox ma ci li nga jox la ci li li nga te amul phosphate mën nañu weccante ki am suukar te amul jën mën nañu wecceeg borom jën fekkoon sax ne doxal nañ ko ni yàlla ñu ko yàlla bëggee kon déggoo dana mën mën a am respecté dana mën am ndax li nga bëgg nga yor ko naa def tous les moyens pour ba jot ci kon daa fexe ba déggoo yow mais li ma waxoon sànq sànq ci ginnaaw wax ne ni exploité koom-koom bi ci adduna bi dafa tollawul doole yu tollawul am na ci réew yoo xam ne lañ am lépp jokk yéen si bopp kenn doon dimbal am na ci kenn dimbalu loolee loolee du du am loolee ci loolu réew yi am doole pour génn lañ am dañuy génn lañ am bàggal obligé réew yi ndaw ñu génn lañ am li ñuy liggéey ñoo lay imposé bi nga koy jënde la nga am ñoo lay imposé prix bi nga koy jënde ñoom dama joxe misaal daaw rek bi prix pétrole bi yokkoo ba jag jig dayo États-Unis d'Amérique dafa obligé Arabie saoudite na ko sa production da nga koy da nga koy da nga koy da nga koy tip da nga koy da nga koy tripler da nga koy yokk da nga koy def duubal keneen def keneen def ko bu ko defee bu marché bi fees rek prix bi dana wàcc kon ñoom lañ am ci seen réew ña ngi koy seetu seen bopp waaye la réew ndaw yi am ña ngi koy seetu ñoo koy seetu seen bopp kon bu loolu amee nit ñi di yokk anam bu gaaw anam bu yéeme man nañoo wax ne nit ñi ngi yokk cinquante pour cent wala soixante pour cent par at bu dee ñeent fukk ren bu déwénee juróom benn fukk la ñu doon kon ñaa ngi yokk yokk gaaw ñaareel ba seeni conséquences la ñuy jëfandikoo pour dund mu ngi yokk yokk bu gën a gaaw nañ ñu yokk bu fekkoon ni 40 pour la ñu yokku li ñuy utiliser li ñuy jëfandikoo mu ngi yokk 80 pour cent bu fekkee nit ñaa ngi yokku 40 pour cent li ñuy consommer di yokku 90 pour cent wala 80 pour cent source si moom mi ngi wàññi 100 pour cent li ñëpp yi jëfandikoo fa muy jógee ma ngay gën wàññi di gën a jeex kon fan la adduna jëm adduna ci màbb la jëm bu fekkee ne ji koy doon amut ji koy doon amut ci nit ñi kon adduna ci ci ci dundu lañ jëm li nga aajowoo ma woo ko ñu njëkkante ma njëkkale ci ngëpp doole man nga ko nangu kon jikko ju rafet bu fekkente ne amul ci àdduna bi amul ci àdduna bi dundug mala ci lañuy jëm ko man sama rom duma nangu lam yor nation pour ñu mën caa nekk ci jàmm ak jikko am fa jikko ju rafet mu mu fañ a aw askan bu ngay wax jikko rafet tax ñu koy wax waaye bu fa jikko rafet jógee dara nekkatu fa loolu waykat bi wax na dëgg ba bu set nga dégg nit ku ñu agressé ba bu set nga rey waaye néewaa na nga dégg ku gay ku gaynde rey wala ku bukki rey nit rek a rey nii te pourtant kat fa gaynde nekk bukki nit ñaa nga fay dund waaye am nañ pexe yu ñu def pour mu mucc mu mucc ci ayu gaynde ay bukki

dañoo yor jikkoy nit nit ñoo yor jikkoy mala rey baa ngi gën a dolli ko bat bu set nga dégg kuñ rey bu nga dégg kuñ kuñ jàmpaak bu set nga dégg kuñ nangu alal doo tëg mukk ñaari weer mukk te déggoo ñu ne kat mbalit sàngam fekk na mukk ñaari weer déggoo ñu ne kanaan sàngam sànni nañ for nañ fa ab liir mm, euh, euh, condir sàngam for nañ fa ab liir for nañ ab liir ca lobb ba for nañ ab liir ca mbalit ma for nañ ab liir ca mbett ma ñooñu nit lañ te ñu ëpp ci ñoom wax nañu jullit lañ mais doo dox mukk ba dégg ba gis mbaam xaw ma mbaam xaw ma sànni doom doo ko gis mukk doo dox mukk bés ba gis dawkat bu sànni doom wala mbaam sànni doom kon li ma lay war a def nit ñee koy def kon yàq te jikko foofu la ma ne kon li ñu gën a aajowoo ci àdduna du développement képp mais jikko rafet rek moo tax mooy tax développement mën a ànd ak jàmm bu jikko rafet amul jàmm du am te loolu moo ñoroo suñ mooy tër xam nga ne suñu borom subhaanahu wa kim njëkk bind muy suñ moom aadama da koo defal teraanga ju dëkkal ko àjjana boyal ko lu ko neex def te teg ko benn service sant ko julli sant ko wor sant ko natt asaka mel mbir képp la ko def mooy garab ko fa nekk mu aay ko ne ko bu ko jege képp kon teraanga mënut a weesu loolee waaye diir bu la la la maam Adama dox rek daal di jéggi borne bi daal di jéggi frontière bi ko suñu roddaloon moo la koy jéggi dafa la yàlla la ko yàlla aaye muy première faute boo xam ne nit def na ko contre contre yàlla ko jël ak teraanga ji boobu maam Adama def dañ koy donnante dafa ne ci deret nit dafa jóge ci moom ñëw ci doom jóge ci doom ñëw ci sëm ba ci ñun ñi kon lu ñaaw mënta set ci nit ndax dañ ko moñal ak moom faute boobu su maam Adama def li muy rëy rëy bu gàtt doomam def na fat bu ko gën a garaaw ndax àgg ci asaas yi nagg na ci rey ci diggante Haabil Xaabil suñ boroom moo gën a xam ñépp moo gën a xam lépp mu xam nit bu ko booyalee wàcc ko muy dem te defut ci moom jikko rafet adduna bi jàmm du fi am adduna bi du mën a continuer kon day fi mu bëgg ko du fàkk ci misaal suñu boroom jël maam aadama raas ko set def ci moom jikko yu rafet yabal ko ci ñu ñoom ne ko jikko ju ma def bëgg def ñooñee loolu mooy nubbu ci moom la tàmbale sunu aadama def na man pour jubal nit ña def na la man pour teg leen ci yoon ba mesoom jeex mu dem waaye lu baax dafa woyof te gaaw a far mi ngi mel nga jël doon doon ñu teg ko ci bitti booy bàyyi muy sooy loolu baax na la mel bi ma aadama demee rek dur bu gàtt rek lu baax di waaj jeex leeru yàlla di baje fay ci kaw suuf te bu fayee taal ko dana jafe suñu borom daa dabaatal daa yónni yoon yónni yoon si yàlla nooxi mu ñëw dekkaat taal boobee suñu maam Adama taaloon mu def na la man pour jubal def na la man pour gindee ba ñenn ñi gindi ko ñenn ñi réer waaye lu baax ab doxam dafa yeex lu bon ab doxam gaaw te lu bon dee wàlle bi mu demee ba gis ne lii mu sowee ci ci mbon ah, ñi bon ñaar li bëgg wàllu bon benn solution képp la la la posé borom ne ko faagagal ñu la gëmut bàyyi fi ñu gëm léeg-léeg cirub nit dana am góom na ca wala metti na ca bu docteur yi sew dën jëmm ca dañuy dagg cër wàcc dagg loxo wàcc dagg tànk loolu la suñ suñu maam nooyin wax suñu ba def ko dafa laa rey mboolem yéefar yi bàyyi fa ñu gëm yàlla mais diiru gàtt la toog rek lu bon juddu aw doxinam gaaw trop lu baax di di dellu ginnaaw ba waaj ba waaj a jeex suñu borom yónni woon aat yónni yónni yónni lu kuut moom mu beesal moom it def na la la war a def wax na la mu war a wax ba génn ñu bare bare bare diir bu gàt lu baax di jeex lu bon di yokk mu def la mu wax la nooyeen wax fàggagale ñu bon ba fi ñu baax suñu borom def def loolee diir bu gàtt lu baax di wàññikuwaat lu bon di yokk li mu bëgg a wax ko moo di ne la dara ca nooy ca suñu maam Adama ba ci Seydina Muhammad alayhi salaam ku fi yàlla yónni ku ne def ci nit jikko ju baax rek tax mu tax mu yónni kenn leneen yi seen mission lépp mooy def ci yu baax loolu rek tax yàlla yónni leen amul leneen lu tax ñu def te loolu yonent wane na ko wax ne ne inno boo estu tamit maka makaarul axlaq dañ maa yónni ngir mottali jikko yu baax kon jikko ju baax képp moo mën a sowe àdduna moo mën a sonné Sénégal waaye dafa woyof dafa woyof dafa sensible dafa mel ni rasul rasul boo tegee sa tànk wala sa wax boo bësee mu wàcc waaye doo doo teg boo tegee mu fit lu baax it noonu lem la ma jox message ci loolu ci euh, woyof lu baax yoon ci yàlla Moussa kenn ku nekk xam ne effort bu mu def pour gindi aw nit ba jubal leen waaye 40 jours képp la absenté lam defoon lépp yàqu ñeent fukki bat képp la am ci ci ci rendez-vous boromam fekk la mu defoon lépp yàqu dem àll ñu aayoon lépp du koy def doy na dalil ci Moussa kooku day dalil ci Seydina Muhammad alayhi salaam 2300 yi mu nekk yonent yonent li mu nekk li mu nekk li ko yàlla yónni 23 ci mu ko yónni ne ci ba suru naan ci ba man ngir jubal nit ñi ba jubal lépp ñam ñam nekkaloon teg leen ci yoon waaye bi mu leen wanee ginnaaw ba mu laatam at képp la mu defoon lu ci bari ndax la cay firnde moo di ne ñu ko remplacé muy xulafaa raashiduun yi kenn ci faatu naturellement muy Abubakar ñu des ñëpp dañu la rey ci ñi leen rey ñëpp ayul lañ ana Umar ibn Xattaab kan moo ana aw Usmaan ibn Usmaan ibn Affaan kan moo ko rey ki rey du yéefar Seydina Ali kan moo ko rey ki rey du yéefar jullit ko rey Asan Useynu ku leen rey ay jullit jullit leen rey kon fi góor góor lu woon na ba teg ñu ci yoon def ñoom jikko yu baax dem ba ko dem dem dem ba leen fi ña wuutu gannaawam xaj na ci seytaane wala ci ñu ñu ko mën a waxee càggante temps defoon lu ci bari wàcc ba tax la lañ meloon ñu dellu mel noone da ca dolli ki moo di ne ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam xam ngeen ne yonent du am waaye dañu am ay remplaçant dañu am ñoo xam ne seen taxawaay taxaw yonent lay doon waxe yi du ñu yës yoon ci defar ñu ci mbaax ni ko imaamu Malik ni ko imaamu Ahmad ni ko Cheikh Abdul Qadir Jilani Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ahmadou Rasul su nañ rôle yoo xam ne rôle yonent la defar defar defar defar yonent la waaye la la la la daal ne ren jiitu woon ñu fekk ma dal leen dañ góorgóorlu ba def mbaax ci nit ñi ak bu ñu wane rek bu càggante amee rek lan def leen defar lu bari daal daal te te loolu ñun ñii ku nekk technique technique technique dëkk bi ñu yaakaar ñëpp muy Touba li fa sañ a def jamono yi sañ ko wax kenn sañu koon jamono sëñ Touba dëkk bi ñu nekk muy suñu dëkk bi su bopp muy dëkk daa muy daa mu si gii li sañ a def sañ ko fay sol sañ koy wax kenn sañu koon jamono maam Thierno Ibrahima kon ñoom la daal ñe ñe ñe jiitu ñu wax ko ba dalee dañ góorgóorlu ba du teg ñu ci njub waaye nag bu dee wan leen ginnaaw bu ñe ñe leen wute bu càggane rek lañ def lépp day yàqu. te ci dolli gi moo di mboolem nation yi yàlla alak maanaam yonentu bu yàlla yónni rek ci askan day tànn askan wa yées yonu ñoom ci ñoom ñanant maanaam askan bu baax kenn yónni ci ñoom ñanant ñu bat ne rek la ñuy tànn yonu yoon yónni ci ñoom ñanant pour pour jubal leen buy seetee mboolem ñi ak ñëpp ñëpp ci ñoom benn ñaawte lañ doon def benn ñaawte lañ doon def yàlla mer leen tax mu leen na jël misaal ci xaw ma luut benn ñaar képp lañ doon def mooy luwaati ya homosexualité képp lañ doon def ci leen yàlla mere ba leen boo demee ci nooxin benn ñaawteef képp lañ def mooy jaamu yu xërëm ci leen yàlla mere bel ak léegi mboolem yonent yi noonu lañ mel mais ñun ñoo suñu jamono ji ñu toll ñoom si jamono ji mboole mboolem ñooñu daan def lépp yàlla ëllëg leen ñun dañ ko bokk di ko def moom duñ ko dañoo dañoo lépp téye ko ci loxo di ko def. dama la joxe misaal bi ci ci ay aaya yoo xam la nga xool Sénégal ba xam loolu la fi doxal dox bi ba dina nekk mooy wala taj wala tajal dëkk maxluutan ilaa ilaa unatika loolu aaya la wala taqtulu awlaadakum xishta amlaaxin loolu aaya la wala taqrabu zina loolu aaya la wala taqtulu nafs loolu aaya la wala taqrabu maal yatiima loolu aaya la wa awfu bil ahd kooku digle la wa awfu bil kayl isa kutum loolu digle la waa tax fi mala salaka bi elmu loolu aaya la waa tamit fi mar fi haddi maraan loolu aaya la waa tage maa lay wala tage maa lay ila an axara loolu aaya la mais boo seetee sa seet bu baax a baax a baax mboolem li aaya yàlla aaya lépp boo ko xool Sénégal li ñu ko fay def duñ ci bàyyi amul kon ñaw tiif ki la mën a yem yàlla ëllëg ñëpp kenn ku nekk li ma koy waxoon sànq benn ñaar képp nga naa def ñu nag lañ doon def ñoom ñëpp ñooñu boole ko def kon amul sikk sàkk ne lu ñaaw ngi ci réew bi ku am sa nopp di dégg da nga ko da nga ko dégg comme sa bët di ko gis da nga ko da nga ko gis kon lu leer lu leer am ñëpp mën nañu wàcc kaamil bi yàlla tëral yoon bi tëral ko lu bari xaj looy xajam tàbbi na loolu moom amul sikk sàkk kon ñaaw te fa ngi ci réew mi xam xam nañu ko baax kon la ca loolu nga ci ci ci waxtaan moo di ne <clears throat> sabu jikko ju bon wala jikko ju yàqu ci réew mi dafay dal ci mbir yu baree bare mbir ma njëkk a dellu mooy bakkan ci boppam bakkan ci boppam dafa baaxul bakkan ci boppam suñu bopp da ko mooñal ak ak ak ñawti bakkan mënut a mënut a sàll dafa mel ne saako ceeb rek boo ko duyee fokk ay fepp na ca des waaye boo ko lekkee noonu lekkalee fepp lekkalee fepp kon bakkan dañ ko mooñal ñawti inna nafsa lamaatun bisu mënut a ñàkk mënut a ñàkk kon la cay njëkk ci yàqu ci jikko yi mu ngi dellu ci bakkan ci bopp ndax dañ ko liggéey ak ñaaw te ci bopp bis ki tànn rek ne di ñaaw mooy bu ci njëkk sababu ñaar moo di ne dañu dellu ci ginnaaw lu yàgg lu yàgg yàgg yàgg ci xurunul wusta dafa am sira dafa am xeex bu am ci diggante kilifa yi adduna yi ak kilifa yi diine yi bu seetee ca moyen âge diine moo dominé lépp kilifa yi diine ñu yoroon lépp ñu daa dégle ñu ñoom la ñëpp daa la ñoom la ñëpp doon déggal kilifa yi adduna amuñu woon dara mais loolu boobee ciw nation boobee ciw xeet ñaar adduna yi dañu am loolu naqari ndax la te ci njëkk loolu bu xewee ci Europe dafa am politique boobu ñoo jël loolu moo di ne ñaaru adduna bi dañu fexe collaborer rek diine ji tabal adduna ci seen xol ba gëmloo leen adduna ba lenn ci ñoom def ay jëf yoo xam ne dina da ko aaya wala dina bëgg ko ba loolee xewee ñoom ña yor adduna daal di wax waa euh, population wax leen na leen ñi ngeen topp ngir diine kat ñu leen digal di leen tere nekkuñu fi diine seen seen bopp lañ fi nekkal. daal di génne ay firnde won ko nit ñi bu loolu amee religion daal di am benn allemand bu ñu xam Martin Luther daal di bedd ki daal di daal di fippu daal man génn naa ci ci catholique di génn boppam ci boppam protestant. religion daal di am nit ñi dal di gedd diine gedd ñoom diine daal di ànd ak ñooñu pour récompenser pour neexal leen nag dañ leen indi li ñuy wax liberté kenn du xëy kenn kenn du tere kenn. pour wan leen leen di ñi ngeen toppoon ku diine dañ leen aay dañ dañ leen tënkoon ñun nag dañ leen di boyal la Occident defoon bi diine yilifee nit ñi pour génne diine ci diine loolee moo dox ba ak si ñun boo xamee ne kilifa diine baatam not ëpp na baatu kilifa adduna rek kilifa adduna ngay def la man pour génn diine loolee loolu mooy dox ci Sénégal yi ba léegi da ngay dégg tur ñu laa teg kilifa diine di wax ci moom ay ñaaw jëf te bu njëkk kenn kenn sañu ko respect bii bàkkee màkkee ma kilifa diine am ak wekk leen ñu wakkal ñu ne la mukk loolu dañu démb damaa dégg benn rajo ci revue de presse mu wax ne benn bàkkee màkkee bu nekk grand yokk dafa doon jub de emploi bi tëdd ak moom en bi bi bi waxee lu bakkal daf daf ne tëj nañ mbàkkee mbàkkee waaye daal na ñaw ñaw nga xam ne kon situation bi makki makki yi dund kilifa diine yi dund dafa naqari ñu bari ñu ngi def lu ñu mën pour loolee dañ ñu def lu mën pour respect bi dañ diggante ñu kilifa kon la njëkk ci ñaawteef mooy loolu ñi fi nekk dañuy won ñu ñëw diine yi ne nekk luñ fi diine seen problème fi nekkal ñaawteef yi ñuy aay ñoo koy def kon nit ñi bàyyi loolu bokk nañu kon li li gën a saar ñaawteef ci réew tubaab bi bi ñëwee fii ci Sénégal dañoo fekk ñi xeexe jàppal dinañu tëj leen rey ñenn ñi jàpp ñi tëj ñi génn ñi wéet ak Sénégal jàpp xale daw yi xamuñu dara former leen seen formation bopp def lañ bëgg mu na ci ñoom ngir ànd ak ñoom liggéey ci réew mi bu fi jógee ñu remplacer leen looloo dox ci réew ba léegi koo ci gis rek jikko tubaab la yor li tubaab yi def ci seen xol yi def ko seen jikko yi kenn mënu koo dindi dafa dafa xomaag ci jom lu yàqu lu ne mas na ko réparé bi mu ba bis dëkk yi fi tàlloon yëpp defaraat nañ ko baax mais ñi seen jikko yàqu toit bi yàqu ko mënut a fa préparé dafa xomaag ci jom la waaj la a waxoon rek jaaj ne waaw falam akun aariful awa fa wajat qalbatan xaawiyan fa tamakkar moo dal ñoom xol bu dara nekkut la si nekk rek moo koy moo koy moom kenn mënu boo doon jël xoos xol ba loolu mooy moo mooy dox ci réew ñoom tubaab bi rek reconnaître nañ ne gone ku ci nekk yaa ko moom at yi passé dañu imposé ay loi ci réew yi réew yu arab yi wax leen ne daara alxuraan ñi def ci ci ci désert bi càll bi dañ ko aaye parce que kii dafa diine goo xam ne am na juróom-ñaar fukki jox ñu jox ko gën a gox juróom-ñaar at la lam bëgg ci moom la la cay def te lam ca def kenn du ko dóor ko bi am ci àdduna wax na ñoom loolu ko loolu ko waral état yi dañ jël seen responsabilité wut ay tabax école coranique yoo xam ne ñoo koy financé bopp di ko yore si bopp lu dugg ci xale bi ñu xam ko lu génn ñu xam kon ñoom nangu nañ ne kon xale boo ci jiitu ci nëkk rek la ci nekk yaa loo loolu moo dal Sénégal ñu fi jiitu ñëpp tobbe leen yar def lañ bëgg ci ñoom doo fi gis mukk ba ab góor moo commencé ba léegi nga dégg ne ministre sàngam kat ba mu wàccee dafa dem ci jàkka ja léegi ma ngay not wala ma ngay jiitu wala dafa ubbi daara alxuraan parce que lañ ci def mënta rek kon mooy première chose mooy ñaareelu mbir mi ci yàqu jikko yi ci Sénégal ñetteelu moo di dafay dellu ci ci ñun ñun kilifa diine yi parce que niñ niñ niñ ñu yare ñu suñ baaraay ya suñ baaraay yare teg ñu ci yoon teg ñu ci mbaax ñu yaakaar topp ñu noonu lañ ñun noonu lañu noonu lañu war lañu war def ci ñoom niñ fexe bu baax fexe bu jub ni niñ war a fexe ba ànd ak ñun mel noonu mel ni ñun mais ñu ñëw ci ñoo ñoo ñoo ñooy dund lool ba ma xasee gëm respecté ma la war sama diggante man nga di ko def kenn koo sàgg na man sama yoon ko ci loolu doxin la woo xam ne ñu ngi koy seet yoon wi ñu nekk tey doxin wa dama nga sa toog genn kilifa kilifa diine akub taalibeem benn yàlla benn yàllaankat ñëw di yàlwaan daal damay yàlwaan ngir yàlla ak yoon taalibe daal ne waa man góoma yàlla góoma góoma man kii bi mu waxee loolu man ma ca ma nee naa eh may may may may may xaar réaction kilifa gi ba xam dana wax dara am may waxut dara nga ne kon bari na ci ñun ñoo xam ne boo joxe suñu àq la suñu ñu ngi di ko def ak ko mën a jël kese baax même bu àqee la sax loolu bokk na ci li nga ne bokk yàq jikko ci bokk boo ma respecté di ma màggal di ma wekk di jox la nga am kenn ko sàkkane sama nit donte la yàlla ànd bi ki jiitu ak jiite ku nekk da war a a am condition sëriñ bi da war a tëral condition yi mu ànd ak taalib bi taalib dafa war a am condition yi mu ànd ak sëriñ condition yi dakkee rek ku ne ma ngaa bàyyi sa morom yoon ci yàlla bi mu ñëwee ci xalaat ko dama la bëgg topp ngir nga xamal ma li la xamal daf ko man ay surut laa ànd ak nit mun ko nañ dem man sartu boo tëddee daan daan daan daan ko mën a daan sàmmanteeg bañ demee ba sart yee mëntu koo mëntu koo ko dara moo ko ne maa ngi yow fi la ñu tàggoo ndax li nga li nga séentoon xëtt ko kon ànd boo gis rawatina ànd diina da war a am charte boo xam ne da cee tënku kii la topp ab charte nga war a toppee ki ñu topp daf ki la topp ab charte ngeen war a ànd Sëriñ Tuubaa dafa dafa waxoon ne yaare gi yoo xam ne kuy bañ jant waru waru waru waru leen am muy jabar ak boo dee sama jabar ji du ko aay du ko tere ndax kon mu fay kenn takk ko nee na waru am jabar boo ne suma taalib du ko digal du ma ko taalib kon mu xàcc dem ci beneen ne wóor wóor ko taalib yaa ngi yoo xam kuy bañ sa gent wóor ni am mu jabar ko taalib kon fokk ay charte mun cee ñàkk kero bi aba aba zarul xasaari ŋàññee bilaal yoon bi dafa dafa dafa dal ci kawam dafa mer ba xonq ne ko yow dafa naa sàgg ndek surtout da dafa naa gis naa ci jaahili waaye dëkk jaahili nga fes nga fes dal ne tax sama yaa bul tax bul tax ma découragé yàlla ndax defoon naa ñi ma boole jag jag dañ ndek yow jëgoo Aba Sër dafa daal tiit daw ba ci penc mu daal tëdd jaaxaan daal ne giñ du jóg fi mu tëdd mukk te Bilaal ñëw teg tànkam ci boppam mu mu tu tuubale ko. dama wax ko Bilaal ne ko ñëwal Aba Sër tëdd te nee na tànkam ci boppam du jóg Bilaal giñ giñ sal ne du ko def parce que tànkam jom na ko teg ci bopp wax ne jëbëte si yóotu na si yóotu na yàlla. ñu def seen kafaar seen géej Aba Sër géddu àdduna. ci la dem ba bu muy faatu ba mu faatu faatu na suuba ba ngoon amut ko suul kon lam def li muy tuuti tuuti réer du du du lu sax tuuti ndax ruwén ndax dafa affaire yi boo diggoon ci biir xel la yottu bi dafa daal ci koom ak lam doon ba seen diggante ca la xaw kon ki nga àndal saa bu defee lu yoon ci ak ci naan wala ak yàlla na nga ko won fi sax waaye boo ko bàyyee noonu rek jikko ju bon du day day tàmm sëñ Tuubaa def na ko ci njaaree ci ci ci Murtani benn waaye dóor na ab naar suñu tubaab daal génn daal a tabbi sa loo xam ne moo ko débal ñëw na ko dañoo bëgg nga tin waa ji ko mënee su ko tin seen su jaxee ko mënees ko seen ko mënee su ko seen su ne ko mënees na ko seen tubaab ne ko nees ko mëne mu këf yi ba ñu dugg seen xunt ba xaj daañu àndoon nekk. lañ fa dund lépp xaj ba dund ko te deewul faatu dara dalu ñooñee. marta ba am ba man loolee am nga marta marta bu ko am bu ko fop continuer tinel waaj surtout daal daal di ree daal nañ nañu waaju bu ñu bi mu ñëwee mu ko su mungul ba mel na sa ndey juróon nga tubal naar bi waaye da def noonee mu ko dama tàbbi topp am su jaxanta moo la tàbbi sawar daal di woote nag bañ daj ba ñëpp ne mu leen nag dama bëgg waxtaan ak yéen ci alal ji ngeen ji fi ñëw ak ni koy doxale daal ne ñi jox seen alal maa leen koy defal fa gën ci ñoom ndax bu ñu ko yoroon a na leen tabal sawar maa ngi leen dimbale ñu may laaj alal ñu ngi ñu ngi may mi ngi mel ci nit sa jiitu la na kaay nga jóg ba koo topp alal na fapp say tànk jéng fapp say loxo yeew takk say bët takk sa gibiñ ngay ngay walangu topp sa borom doo doo ko jot nee na ki la laaj alal ji dafa yor paak da dëggal buum yooyee nee na noonu laa mel ak ñi may laaj ñi laaj ñi may dimbale waaye yéen ñi ma jox maa leen dimbale ndax mu doon bàyyi seen alal mu tax ba leen sawar kon kookee la muy néew néew te bëggul neex si ba tax mu doon ko def la si jëflanteeg moom sunu maam na lu mel noonu bi ma jàppee ne ko mul bàyyi kon ànd bi dafa war charte boo xam ne ci kenn koo dagg sa morom sa morom laa war a mën a bàyyi. ba ci topp ba ci topp ci jikko yi mooy dafay dellu ci taalibe bi seen bopp. ndax bari na ñoo xam ne ñaañuy topp topp na la ngir jikko ju rafet topp na la ngir diine topp na la ngir yiw mais dañu topp ngir aada kii sama baay sama maam maamam la toppoon sama baay topp ma bopp baayam nu man mel naa ko topp doon te maa ko loolu yàq di bari ci jëm ci yàlla nga topp ngir yàlla xam nga ko jàddee xam nga ne jàdd nga taxaw bañ ko toppati loolu sëñ Tuubaa bi ñu ko booleeg Cheikh Sidé ci ci ci gànnaar ñu bari ñu def dañu def ne mooy sëriñam moom Cheikh Sidé defoon na mooy sëriñam benn bis képp la xëy ñu ne ay sëñ Tuubaa na ko man laa tàggoo yow ndax bokkuñu lu ñu seet yow ñax ak ndox ngay seet man yàlla lay seet kon seetal kenn ma seet ma seet kenn keroog ki nga topp nga yàlla saa ba dem ba xam jëmutu yàlla wut seetal yàlla pour pour sama sabab kon yàqtu jikko ji lenn dafa des ci ñun leen dafa dellusi taalibe seen bopp am na benn xam ne ci gouvernement bi lay dellusi te mooy mooy bi jëpp ndax état moo ay loi état moo ay gardam état moo yor ay police moo ay gendarme lu ko neex mu am lu ko naqaru daal loi yu ñu tëral ñoom seen yat lañ ci teg foo gàlluñ saafara ko buñ bindee benn stop képp na ko ko wax nga ko jéggi jëflante koo yem bu bindee benn sens interdit ne kuy jëm nii nii ngay jaaree boo jaaree nii jëflante koo yem kon góorgóor gu état bi def par sàmm ay yàlla loo yàlla yi ñoom mais ñëpp ci état yi loolu intéressé wu la boo responsabilité bi ñëpp ci yàq jikko yi ci état dem ndax moo moo ko mën moo ko mën a sàmm sax moo ko état état di taxaw dafay dafay soññi kàccoor dafay joxe message ci loolu daaw benn góor jigéen dafa def ay ay ay ay ay ay ay rek ne dañ maa téléphone dañ ma dañ may rey te dañ dañ may tëj pour rey ma rajo daal di commencé bind journal yi commencé bind ñëpp commencé coow. léegi kookee état yi ci européens yi am ñu ko laaj ne nañ ko indi fii ndax bala ñu ko rey wax nañ ne kooku dañ ko doon garder ñu ngi koy président kii ba ñu dem aéroport ay motards ko yóbbu ba mu àgg États-Unis d'Amérique bis bu mu àgg ci lañ ko wutal carte de séjour wutal ko kër fi ko fay salaire. nangam mi xaaj ci xaalis ñu def ko internet daal daal ko publicité ñëpp dégg ko bu loolu ba bu xëyee ba laata am ba laata am weer am na benn xale boo xam ne amul benn temps takkanteeg benn faa boo xam ne am na am na soixante-dix ans fii ci Dakar kon léeg-léeg mawqif bi maanaam position bi état yi taxaw dafay encourager euh, nit pour mu def ñoom pour mu def pour mu def ndax taxawaay bi dafa taxawaay dafay dafay sàggal. yoon yonte yàlla Yaqub bi bi bi bi bi koy dominé dañu bëgg nga nga boole ñu Yuusuf ñoon di sàmmi daf ne daa bañ ngeen sàggane ko bu nga def tili lekk ko kon la tax euh, ba xalaat ba xalaat xalaat ba ba xale yi def moo leen ko jox dafa wuxta loolu duñ duñu xam bañ demee dën lañ toog ñëw na ko kat dañoo di ko bàyyi ci ñu bagage di foofu tili lekk dafay def jëf joo xam ne réel mbir moo xam ne dafay encouragé ñu pour def lu ba kon loolee ba mu xewee ba kon dañ koo gëstuwul wala ñu minimise ko bañ koo jàlle kon kenn doo kenn kii waaye réew mi ni mu méttee ñëpp bëgg a génn ñu ne góor jigéen génn nañ ko yóbbu nañ ko may nañ ko quartier dafa na nangam nangam dafa encouragé ñu pour ñu def ay góor jigéen kon état moom responsable bi ci ëpp ci yàqute jikko yi ci moom lay dal te man moom sama kër mën naa sàmm li sama biir kër mais li ci mbedd mën ko sàmm li ci télévision mën moo ko ko sàmm la waaja waxoon wala alfu balin xalfahum haadun kafa fa kay fa bànn xalfu alfu aadim bu fekkee su ne junni dafay tabax kenn toj tabax du am comme bu fekkee na ne junni toj kenn tabax kon tabax tabax du am loo def sa sa waa kër ci lu baax bu génnee ci mbedd ñu dindi wopp sebi téléphone bi yàqu kon état ci boppam responsable bi cëpp moom moo ko gàtt ndax li mën a aaye moom rek moo ko mën aaye te it war naa xam ne bu fekkee jikko rafet am na ci nit ñi mu noppalu ñëpp noppalu policier dañ noppalu gendarme yi noppalu avocat yi noppalu bu amoon ñëpp def kon bu xamoon ne bu amee nopp mun a def lu man war naa def lu man pour ñi ñu am war na xam ne askan bu seen jikko yàqoo kému leen développé samé du am réew ngi dégg daan avancé nañ wala jikko yàq ba ba ñu toll ñun seen jikko yàqu doon Amérique ni mel nii bu ñu ba buy dox bañ bañ fi mu toll mënul noonu faraf mënul na position boo xam ne boo fi tolloo seen kenn du la développé dafa mel ne saaku saaku saaku bu nëpp nga ci suuf suuf ba ko boo yëkkati mu faj ñettal boo am réew bu fekkee dañoo gëm yàlla gëm yonte bi ne yàlla seen borom yonte bi seen yoon te jóguñu topp ñu yàlla topp ñu yonte bi ñàkk du fi jóg mukk tawat du fi jóg xeex wax ne Sénégal jafe-jafe yi moo yàlla gee bare ak ak nëng gi ñu ne déedéet ba demee Côte ma ngay toog guddi bëccëg ba demee Cameroun ma ngay ma te toog guddi bëccëg dabang nangam nangam France nangam dañoo bokkut parce que ki gëm yàlla gëm yonent bi kooku yàlla kilifaam saa bu tooñee yàlla yàlla am sañ sañ sañ sanctionné ko mais ki gëmul yàlla bi kooku yàlla jotul boom dara mu ko def mën ne kon duñ conseillé suñ conseillé suñu bopp ne ñàkk yeeg tumaranke gi mbon ngi taxul mu am mbon ngee tax mu am en tant que jullit saa boo deful doon yàlla yàlla wan la ko dara ko baal suñu bopp mu ko Côte buñ ko baal suñu bopp mu ko ab daa bokk ndax bokk ñun yàlla suñu kilifa saa buñ juuma moon ñu ko wa daraba lahu masalan qaryatan kaanat aaminnatan mutma'innatan a rizqahaa ragadan min kulli makaan fa kafarat a an'umil laahi fa azaaqa llaahu libaasal juu' wal xawf bimaa kaanu yasna'uun ki gëm yàlla moom saa bu defee lu ñoona yàlla wan ko saa kon ñàkk yi te xiif beeg te tawat yu bari yi feeg delluwoon ci suñu borom fi jógee mu mun te it war nañoo xam ne état lu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër mu jeex ndax état mu dëgër ba gën a nguur ak xanaa gën a dëgër ci mborom état dem na ba ne yàlla naa rabbul ala waaye keroog ba ba demee bay xam ne yàlla yàlla ndax day wax ne ko ban kat naa yàlla ji Musaa suñu borom ne ko ngëm gi ngëm da nga waaye li muy yeex yeex daana ci dana dana lu ma la jariñ fal yam na jiik bi baj ni ka li man li tàkku li man xalifa gaaya ba léegi mi mi mi ngi nekk pour nga nekk exemple ñu ñëw sa ginnaaw ñan la suñu borom wax mooy ñor at corona doo nit ordinaire ndax nga nekk exemple ñi mel na yow bu ñëwee jo jo exemple kon nguur lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër lu mu yàgg yàgg yàgg ci géej jeex rek day day day mujj créé mii ci borom kon dellu ci borom rek mooy mooy mooy dellu ci borom mooy mooy mooy mooy jagal lépp dox doxalinu <coughs> politique la ak programme sol xëy na kenn mënu kenn kenn mënu moom moom adduna moo moo ko digaloon de inna makkanaa lahu fil ardi waatanaa kulli min kulli shay'in sababa moom moom moom soo waaye <coughs> dafa am <coughs> bët bu ndef bu am solo dafa ne fa man aslama qaala ama ama ama man zalama fasawfa nu'aqibuhu fa yuraddu summa yuraddu ilaa rabbihi fa yu'adhabu 'adhaaban nukraa képp koo xam ne jalgati na dafa ne ñaaw téef man soo xëy daa ko mbugal te teewul bu demee borom suñu borom mbugal parce que mbugal suñu borom tëral na nañ ko dugal koo tooj dañ koo mbugal kon mbugal suñu borom tax mu wàcc ki rey nit fii ci Sénégal ñu tëj ko fukki at lu tax bàkkaar bu rey di wàcc bu tee bu dee dem sax ki sàcc ñu tëj ko un mois wala deux lu tey bàkkaar sàcc ki la kon loolu lu mat a bàyyi xel nit ñi bu ñu xamoon àtte bi yàlla ci ñoom ñoo koy sàkku seen bopp bu ñu xamoon li mu jàll ñoo koy sàkku seen bopp politique boobu soo ko ne doon doxal ci ne man maanaam position nit ci ci ci réew mi jikko ma koy jox mooy moom la réew yu bari dox léegi bu demee ci pays européens yi bu ñuy tànn nit dañuy xool jaar-jaaram dañuy xool passé ba dafa am yoo xam ne bu xasee noonu nit ki jënd ko da yomb am na ñoo xam ne sàngara leen moom am na ñoo xam ne leen moom am na ñoo xam ne jigéen moom koo xam ne nag lii moom na la ba noppi njox jox la responsabilité def loolu loolu loo war def day yomb bàyyi loo loo def day yomb loolu tax bala ñoo fal kenn day seet fam jaar door ko door ko fa loolu lu lu am kon loolu mooy ñaaw ñaaw te fi yëpp ci ci ci xam na ko looloo ko lu ko indiloon ca bokk lenn la ci naf si lay dellu la ci ñun sëriñ si lay lenn ci taalibe lay dellu lu jëpp ci ko gouvernement bi lay lan moo koy saafara ci gàttal muy jafe-jafe jox ñaari mbir ba ci njëkk mooy liberté bi nga xam ne bool nañ nit ñi lu neex waaye def lu neex waaye wax il faut ñu waaj dund nit si borom ko bind wutal koy frontière fu mu war a yem saa bu ko jéggee rek des ko war dellu si te muy jafe-jafe réew def lu neex waaye wax lu neex sol lu neex waaye jël loolu ci liy delloo si jikkoy rafet ci réew mi lay bokk pour mu am loolu lay bokk mu nekk liberté bi total il faut ñu waaj te muy jafe-jafe ndax tàbbi nañ ci ñoom européens yi nga xam ne defoon nañ ko sax dem na bëri xam ne nit boo ko boolee ne ko loo neex defal dana lor boppam lor këm dëkkal dana lor boppam lor moroomam nitam benn bis damaa dugg ci benn métro ci ci ci ci Amérique gisu benn benn phrase ci kaw ci anglais dañu wax ne if you see something say something maanaam boo gisee lu wax wax nit ki ñu booloon na ko kenn amul droit dugg maanaam ci mbirum kenn léegi wax nañ ne boo gisee lu jar wax wax daal ci teg bi daal ci 1444 waroon naa am loo xam ne boobu catastrophe lay doon wax ko tee am kon européen yi xam ne dañoo baloon nit ne ko lu neex defal dem nañ ba xam ne lu erreur la ba nga ña ngi ci dellu gannaaw kon xaydi bi dina tegoon nit ki ne nañ koy tënk bu nga ko jéggi il faut que mu si pour jikko ji rafet maanaam maanaam mën a mën a dellu si waat ci nit ñi ñaareel point ba bay tax euh, ji rafet maanaam mooy mu la gën a garaaw la gën a garaaw mooy gën a rëy mooy tatbiq sharia ci nit ñoo xam ne jullit lañ sharia islamique population boo xam ne ña fa nekk 90 pour cent lañ doon lañu war a àtteewoo mooy àtteewoo ci diina ku ko wax dee baa ñu ko wax. yàlla du nangu mukk jaam yi gëm gëm ko ba juróom-ñeent fukk ak nangam di jullit ñu leen àttee ci benn àtte bu dul diina loolu du ko nangu loolu yaari mbir yooyu pour. faj jàngoro yi xol gi ci nit ñi yaaro yi fi mu fi mu wax liberté bi il faut ñu limatu ko charia ñu tàgge tamalu jëf lu wataay bi ñu teg nga xam ne ko teg mënut a mënut a a jagal dara mënut a jagal tey la kaso gën a fees tey la kii bi gën a ne lu lu ma yàlla gën a bari gën a bari gën a bari ñàkk gën a bari gën a bari gën bari bari criminalité bi gën a gën a dolli ndax ñàkk dafay jox nit fit ki ñàkk du ragal dara religion bi ngeen gis mu am rek ña ko taal ay way way ñàkk ña ko taal parce que amuñu amuñu amuñu dañuy perte saa bu ñàkk gën a dolliku mooy yàlla gën a dolliku réew mi ñàkk gën a dolliku criminalité gën a gën a yow kaso yi feeseen jàll kon xanun bi nga xam ne mën teg mu àtte yu àtte wu mënut a saafara leneen sharia dong mu mën a jubal nit ñi mu mën a indi jàmm ci loolu loolu ku ne war na koo xam tamut du jafee wax Sénégal wax fi dafa jafe parce que xamuñu naq waaw doo ko doo nee état na def nangam wala wut def war naa def nangam ñu ne yow kat da ngaa intégriste la wala yow opposant te li ci gën a yow yow bi ngay wax diine ñor la ba nga ko wax sa moroom kilifa gi moo lay attaque ne lu tax nga laal état loolu ci gën a grave te yow miy wax tey boo xoon ne kilifa gi def na nangam tóoru koo def wala wax na nangam tóoru koo wax kenn du la wax dara. waaye nag état bi saa boo ko tuddee rek ndal ci sa kaw te kilifa dina yow ni yow moo moo moo dal ci sa kaw kon ñu gis ne kon mboolem kuréel yi yëpp ñu ngi tëddaamul ñu def ay syndicalistes di défendre seen intérêt ba mu def sëriñ ci fii ci Sénégal giraw bu dee déggu ba tey gis nga chauffeur yi giraw nañ ak démb docteur yi giraw nañ Sénégal giraw nañ mais sëriñ si doo dégg benn sëriñ giraw musu am mu bu gaa yi mais xanaa war nañu loolu ñaq rek xanaa xam ne war ñu bëgg dara war ñu bañ dara kon loolu lu am solo te it ma jox misaal ci jeexal wax ji mooy borom intérêt yi dañu ànd ngir dafa ànd seen intérêt daaw ci gàmm gi seen abdosi senior dafa wax wax ay wax joo xam ne dafa naqare journaliste yi te wax waxul laay dafa wax ne mu ñun duñ nangu kenn kenn lañu kenn dañu dikk li ñu war a wax duñ nangu kenn jël ñu otage loolu la wax duñ benn benn jël ñu otage wala nga ñu wax li ñu war a def war a wax wala nga bàyyi loolu li war a bàyyi dañuy dañuy bañ loolee bi ko sëñ Abdou si siñor waxee journaliste yëpp dañoo def def benn bande ne dañ koy yóbbu dañ koy porte plainte dañ ñëpp dañoo ànd yëpp ànd ak ak tourne ne dañ koy yóbbu yoon àtteef du wax kenn ku ñu dégg li ñu def loolu waxul laay mais boobu ba mu ko waxee dégg ko benn sëñ kaasam dégg ko benn sëñ lii wut taw taw. kon loolu lu mot a bàyyi xel nañ xam na ñun wax nañ kilifa yi diine lañ li nit ñi am am nañ lu ko te li nit ñi daj daj ñu duñ xëy duñ gon duñ ñaq duñ def te li ñu am nañ am nañ lu ko loolu la ko waral loolu mooy diine moo moo moo ñu ko may Sëriñ Tuubaa loolu ñu dund kon mooy suñu sax mooy moom ci la ñu dund kon moo doon suñ suñu tooñ yu bay kon war nañ ko defar nag suñu fukki loxo ko nit war a jalgate war ñu bëgg koo yàq war nañoo def suñu fukki loxo pour ñu jóg ci loolu beneen anam anam ba ci des gars yi ñu suñ kaw xaw ma yëg nañ xaw ma yëguñu waaye attaqué nañ respect bii nga xam ne taalib bi am nañ ko ci ñoom ak cër bi ñu jox bala ñoo jekki dañu si ba ba ba def ñaram nañ cër kanam kon sëñ bu ne war naa bàyyi xel ci loolu nañ jéem a jàppoo jéem a defar suñu intérêt jéem a defar diine xam ne mooy suñu lépp te kat ci bàyyi leen yéen balaa loo am dina tax nga am kon léegi li am ñi la ko jox war nga ko fonk diine diine diine jox li am kon dama dañ ko bi yéen sëñ ci góorgóorlu yi am na solo loolu mu xam njàng naa leen ko léegi moom bu tasee yi fi dépp yàqu dara dootu baax kon da ngeen ñëpp ñëpp seet itam wax xaj na xaj na xaj na xaj na kilifa yi ci biir maanaam duñ génn ba gis ñaaw te fi ci dëkk maanaam duñ ko gis maanaam duñ ko gis waaye yéen ñi dox ci dëkk bi mën ko gis wala wala lu taxaw li xaw mooy ab dëkk bu fekkente ne kilifa dina ñoo ko yor seen baat dafa dox kilifa adduna ña ngay def lu ñu mën dund loolu lay dëkk bi yoon woowu laaw ndax ki bawol kii tey yam ak croisement jam ñaajo am na jamono joo xam ne charia moom rek moo koy doxal ci Sénégal jamono si ma Ibrahima Awa Niang boobu mbakki mbakki bool képp moo doxal sariya ci Sénégal léegi boo fa demee moom jamono jëm ñaar am na jamono yoo bi ne tey jii ñooro ñooro moom dërëgee Sénégal yëpp moo doon doxal sariya tey boo fa demee moom moom moom sàngal ka seen ñooy ña àdduna jël dàq nañ diina dëkk bi nag doxin mu muy ci taxawut dara mujj mel ne mbàkk wala mu kon na doon suñu ittee ñu défendre ko ndax suñ moom suñu maama fi ne tuur seen dara tuur seen na ñaq di ko liggéey ba mel ni coono yooyu jànkoonte nañ xiif na xiif nañ ko mar wu ne mar mar nañ ko ba dëkk mel ni kon duñ nangu mukk kenn jóge sàll bu ñëw duñ ko dañ ci def suñ fit dañ ci def def suñ fayda dinañ def ay conférence dinañ xool li war a li fi amut ko jottali mag ci kilifa yi defee aaye seen yéen wàcc buñ defut seen yéen wàcc loolu ci liggéey bi la war a la war a maanaam ñoom duñ génn ba gis ci xew waaye ni nga yéen nga xam ne ko gis mën nga jot leen jot ci liggéey boobu buy sàgg mukk bu dëkk beneen dëkk yooyu waaw ki ko sos moo ko moom bokk yoru kenn ku ci ku fi ñëw nag ñax ñax dëkk yi la dëkk yi kon duñ bàyyi mukk ñaxal kon lii mooy waxtaan wi maa ngi jégalu ci ñàkk yee tegu ci euh, na mu war a mel ndax xat-xat yi tey daanaka yëndu mu taalib laay nu ba maa ngi jégalu ñépp defar rek ma tax di wax contre mu état contre mu taalibe contre mu sëriñ di saa ba ma ñor Sëriñ Tuubaa ma ñor wala la moom moo di wax maa ngi ku ci déglu loolu la xari maa ngi lay jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wa sallallahu taala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. mbokk yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu. di leen ziyaara ci weer wu tedd wii di ñaan ñu yàgg koo teewe te lépp luñ ci jaamu yàlla na ko suñu borom subhaanahu wa taala nangu sëriñ bi ci turu muassasatul wafa ñu ngi lay sant bu baax di ñaan sunu boroom subhaanahu wa yàggal sa taxawaay wéral saw yaram te bàyyee la ak sa xel fa tabarakallahu ni ñu ko doon séentoo am nañ ci lu kawe sax sunu njot ci tomb bi ñu tànnoon tey ngir nga bëgg a ñëw defal ñu ci ay jàngat kon Mbàkke ñi ngi lay sant di la gërëm di ñaan sunu borom subhaanahu wa yàggal sab taxawaay te wéral la te bàyyeel ak sam xel kon bu ñu ci jógee dañuy jox sëriñ Maam Balla Mbàkke dégg na li nga xamante ni sëriñ bi waxtaane na ko du ñàkk ay tomb yu ñu ci jàngatal kon sëriñ màmbal Balla moom lañuy jox kàddu gi mu jàngat ci nii ko sëriñ bi waxee léegi ci yàqu-yàqu yi jikko yi ak melokaanu jamono yi li nga xamante ni jàngat na ko ci kon sëñ Mame Balla bismillah billahi min shaytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ngi leen di nuyu di ziare mbokk ci kàddu yi may yëkkat ci ginnaaw sëñ bi nii waaye da du du ay jama jama taataan rek ci li nga xam ne moom la fi jot a joxe Eh, ndax ñun ñëpp nu mën cee gën a mën a jariñu eh, fi tàmbali sama wax itam mooy sant ñi nga xam ne ñoo waral jataay bi nga xam ne jataayu xam-xam la jataayu diine la itam eh, ab sag la dalal na xel itam mooy li sëñ doon wax léegi suñu sama wax na ko ci ñaar bi loo xam ne buñ xooloo fi jamono toll da tiit waaye am na initiative yoo xam ne bu jógee rek xel yi dal te wax dëgg yàlla seen mbootaay gi seen taxawaay bi liggéey bi ngeen liggéey ñu dalal na xel doomu euh, gëm nañ ne loolu sëñ doon wax te di ko ñaan te moom nu xam ne lu ñaan lu ko yàlla may bu noppi la loolu yeten tey ba tan jadid yooyu mu wax ndax jën a ngi ci ñoom yàlla boole ci ñoom te mission bi itam yàlla ma mat sëkk daal yi sëñ Tuubaa euh, sëñ Abdou Samane moom wax ji mat na matale na euh, li mu ci wax itam loolu lañ soxla woo mooy muy langage de vérité bi nga xam moo leen wax di wax ak yëg-yëg yëg boo xam ne tamit xam-xam di ko argumenté li mu wax ci jikko itam loolu yaakaar naa fi ne lépp lan lan lu wax lu nekk kenn ku ne teg loxo njàlbeen gi mooy importance bi nga xam ne jikko am na ko ci nit ndax doy na ci sëkk rek ñu gis ne mission Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp jikko la moom ma ko waxal boppam innamaa bu'istu li utammima makaarimal axlaaq loolu maa yónni ngeen ma mottali jikko yi kon jikko mooy mission mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mission Muhammad sallallahu alayhi mooy mooy matal mbooleem risaalaat yi nga xam ne ñoo jiitu woon yonent bi mel ni kon yonent yëpp dañ leen yónni ngir ñu dafa jikko sëñ bi wax na ko ci aadam mi nga xam ne moo njëkk ci ñoom euh, gis nañ tam ne yàlla li muy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp gën la ko ñëpp ci jikko la ko tagge waaye naka laa ala xuluqan azim la jikkoom la ko tagge yonent bi doon damoo dara yaram moom ma wax waxtaan wala wees wax nañu boo ko jëlee bi mu juddoo ni ko tabia bi indee bu demee ba doon mu kàllaf boo ko xoolee bu doon téeméer juróom-ñett fukk yi lañ def moom mooy wutal nit ak nit la ñëpp noo bokk noo noo bokk biologiquement noo bokk bu bindee am ñu waaju jaaxindaar nit ak morom pour jikko doon ay jikko moom mooy mooy def soo lekk euh, leneen li dañ tam lu am solo la yaakaar naa ko am seet moom moom la moom la moo moo moo moo nekk danger cest à que yokk gi ñu yokk li nga xam ne moom lañ ñu fi tegal nin nin ni muy wàññeekoo ak ni ñu koy yàq loolu képp koo xam ne nitu zaahir nga kuy xool di di di di di di yi nii rek ci doomu aadama ni ñu yokkoo ci comme bi leen fi yàlla bàyyil ni mu limité woo ak ni ñu ko yàqee ak ni ñu ko ñàkk seddaloo jaaral ci yoon ak dimbalante gi nga xam ne moo war seen diggante ak respect ak jàmm ju war seen diggante gi ñoom bari jariñoo manque gi manque nii kenn ku ne xam na ne loolu euh, tiitaange la ci doomu aadama te boo xoolee ci yeneen yi nga xam ne mooy xayawaanaat am na ay xayawaanaat yoo xam ne dañuy dem ba mu jàng nga dégg benn mbootaay gu mag ci kuréel yu mag yi Nations Unies wala UNESCO wala jóg ne kat maanaam ne xeet sangam ci ci ci ci njanaaw yi wala ci ci ci bàyyi ma wala ci nekk ci ndox yi ñoom kat dañuy bëgg a far buñ leen buñ leen gàtt nuur yaakaar naa doomu foofu fi toll ci li koy menacé ci ay ay ay ay ay ay yoo xam ne ñëpp war nañoo jóg fi ne pour sauvewaat nit ci kaw suuf li sañ doon wax ci dëkk biir nekk nii itam euh, fii ne boo doon déglu revue de presse wala nga jël benn semaine rek nga xool événement yi nga xam ne mooy xew nii léegi nag ñi ngi naa yu bari xew nii daana xew xëy na rajo ñoo na ko jot li wala événement yu yu yu bees yuy xew waaye en tout boo boo boo boo jëlee ci jukko yi nga jël ci maanaam jëf yi nga xam ne moo gën a siiw gën a yaatu te muy ay ñaawteef benn boo ci boo boo ci xool benn rek jëf jërë mu doyut xam nga sëñ wax na ko laa taxar bu moo la waaye ñaar ñoo xam ne sëyñu waaye wees na ko mooy réer ñu wax koo xam ne dem ak doomam day séq ak doomam wala mu séq ak sëtam wala mu séq ak xale boo xam ne ñettaat wala ñeentaat lay nga xam ne day mel ni jëf yi ñaawteef yi doyut waaye ñaawteef yi sax dafa gën a yokk waaw maanaam yematu ñaawteef zina mais manière bi sax moo gën a ñaaw ci ñu ko def mooy ci doole lañ koy def jor lay ñu ko seq bu mel ni moom dañ cee rakkaaju même boo jëlee ci acte loolu boo xoolee sax da ngay dégg ay phénomènes yoo xam ne njaaxal ci ginnaaw dégg na ci nit koo xam ne dañ koo rey daggate ko jël ay morceaux ñu def ko tourniquet def nañ ko yëpp def morceau def morceau morceau nga xam ne kon yem yematuñ ci rey mais dañuy daggate nii te am na jamono ci dañaa wax naa Sénégalais bëggul a bëgg a bëgg a bu ko defee mais maanaam yëf yi yematul ci jëf yi mais exagération maanaam ni ñuy ni ñuy ni ñuy xaabaabal ci ñu koy defee te muy lu bon loolu yaakaar naa war naa jël kenn ku nekk léegi nag solution itam sëñ bi wax na ko moo matal lépp def na exposé posé na problème bi proposé damay solution solution na yaakaar na ci am benn boo xam ne dafa mel ni jéggi na discours mais responsabilité engagement la waaw muy xëy na euh, lii xew ni réew mi te kenn mënu ko weddi ne ne am na complot ndax li lii li xew ci école te kenn du ko dégg te bu xewee ci daara ñëpp dégg li xew ci kilifa diine misi jullit bii ñëpp di ko dégg di ko ñaawlu te bu xewee ci kilifa aara nga duñu ko dégg loolu mel na ni complot la boo xam ne xay na liñ ci jublu mooy li nga xam ne mooy lu mooy liñ fonk te mooy mooy kenn diina ci réew mi ndax gis na ne Sénégal ma dama ko faral di wax dama ne néew naa am am réew moo am na ñuy at te diina ji loolu dara warulu ko parce que bu ñu leen comparé ak ñenn dañu gis ne am nañ loo xam ne am nañ ñoo am ay foyer ay ay ay ay nit yoo xam ne ñu nank diina ji di ko saytu di ko transmettre par génération loolu ñu bari amuñu te buñ ko ñàkkee rek aada dana dana daan lor te loolu ay symbole yoo xam ne mel na ñu ngi ko attaqué fi mu toll ndax boo déggoo da ngay dégg ne mel ni dañuy diaboliser daara yi xew ba xëy na ku am doom sax doo ñeme yóbbu sa doom ci daara yi ndax yu bon dañuy maanaam dénigrer kilifa diine ba yow sax bu amoon respecté da ngay ne mu ngi jàng xam ne ñu kat ay nit ordinaire waaye ñu manqué ne ñaari yoon yaakaar naa su réussir rek seen combat nag doon te combat boobu ñu ko amee li sëñ doon wax léegi nii Mbàkke Bawol mbàkk dëpp diine la tey dañ koy tëggale Tuubaa dañu xam mooy wut Tuubaa la ñuy bañ Tuubaa ñu nag yaakaar naa comme combat boobu bu ñu ànd wut mëne ko loolu nam dal feneen ak feneen ak te boobaa du wàññi dara mag gi nga xam ne ñoo sos lu baax li andi ko ba fii du wàññi dara seen seen seen effort mu ngi koy la doon si gàcce mu ngi lay doon aussi ba tax na yaakaar naa nii baax na toog waxtaan jàngat jël suñu maanaam sensibiliser nit ñi mais baax na aussi ñu jël suñu responsabilité baax na itam nu nu boole suñu suñu kàddu ak suñu doole bu nekk benn jéem a xool ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi xeex diine ji jéem ñoom jéem a aar jëm a aar a aar jikko yi yu baax yi jéem am jéem a aar barab yu baax yi nga xam ne itam ay ay ay ay ay dencuwaayu diine la ay dencuwaayu jikko la ci kaw loolu laa ci lu may wax di di rafet ba waxtaan bi di ñaan tam ñaanal ñi nga xam ne ñoo ko taxaw yëpp ñaanal suñu biiram yàlla yàggal yàlla boole suñu kàttan moom combat bi mooy dem combat boo xam ne ci ba ci wax ci njàlbeen bi yemul ci conférence yi waaye tous les jours tous les vendredis tout le temps moom ngi ci loolu ci wax mi ngi jëf ci dox donc dañ sant bu baax di wér bu baax xam ne moom ci ginnaaw boobu asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf Serigne Mame Balla Mbacké ci jàngat bi nga jàngat ci waxtaan wi nga xamante ni Serigne Abdou Samad Mbacké def na ko te muy li nga xamante ni mooy jikko yàqu yi ak ni nga xamante ni noonu lañ koy defaraate ñu fàttali mbokk yi ni waxtaan wi daan doxe rek noonu lay doxe képp ku ci am laaj boo xamante ni bëgg nga koo leerlu mën nga koo bind indi ko daañu ko tontu incha allahu bu dee laaju fiq la wala bu dee laaj boo xamante ni itam dafa jëm ci biir waxtaan wi kon ki ñu jox itam moom itam mu indi ci bu baax a baax itam ay leeral sëriñ Abdul Quddus Mbàkke bu sëriñ moom itam tënk na ay tomb yoo xamante ni jàngat na ko ci biir waxtaan wi kon moom la ñuy jox kàddu gi mu jàngatal nu tomb yi nga xamante ni moom la jànge ci waxtaan wu am solo bi nga xamante ni sëriñ Abdou Samad Mbàkke def na ko sëriñ Abdul bismillah bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man ihtada bi hadihi ñu ngi nuyu mu assasatul wafa di nuyu mboolem xudurul kiram kilifa yu tàdd yi teew ci jataay bi rafetal jataayu diine jataayu xam di nuyu kilifa yi dëkk bi yépp di sant nag cant goo xam ne mu assasatul wafa moo ko jëmale ci sunu conférence yi bii Serigne Abdou Samad Mbacké mu nekk koo xamante ne sunu kilifa la suñu jëwriñ la ci liggéey bi te nekk koo xamante ne ku actif la ci liggéey islam ci liggéey Serigne Touba ci am yéene la loolu feeñ na bu baax a baax ci biir wax ci ndax xat-xat yi ñu ko fekk waaye thème bi ni mu mat ni mu matale bàyyiwut dara loo xamante ne lu war a mën a jariñoo la ci wàllu li mu doon waxtaane loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax te ñaan yàlla defal ko tawfiq defal ko ndimbal ci mission di xam ne na rek ni ko alquran waxee di waaw ni ko alquran waxee doomu adama yàlla dafa wax ne laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim summa radadnaahu ila alladina mel ne doomu adama yàlla mu bind ci anam boo xam ne am ba àgg ci daraja yi ëpp waaye mën naa sellati mën ci suufee kon bindin woowu ko yàlla bind nga xamante ne ñaari anam yooyu yépp moom doomu aadama mën na caa nekk loola moo tax jikko am solo ndax bu fekkente ne jikko am na na mu war a amee mooy waral doomu adama mën a yéeg di yéeg di yéeg ba àgg ci daraja jiitu malaayika yi te loolu ab xadis la bu wér boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko nee na doomu aadama bi dana jot ci jikkoom ji rafet daraja joo xamante ne mooy kawe daraja yu shuhadaa yi ak na ak siddiqiina waaye doomu adama tam ci jikkoom ju ñaaw ak ak suufeem ak topp bànneexam comme ni ko sëriñ bi waxee ndax sëriñ bi daf ñoo jàngal bu baax a baax a baax li nga xamante ne mooy waral jikko ju ñaaw mën na caa àgg ba suufe mala yi te loolu yaakaar naa ne li ci sëriñ bi tudd doy na ci sëkk ci ay misaal ndax ginnaaw bu ñu demee ba doomu aadama li muy def amut ci biir mala yi comme ni ko sëriñ Abdou sama di faral di waxee ci biir ay waxtaanam yu bari muy loolu ñuy wax liwaat te mooy euh, homosexuel te mooy góor jigéen loolu mu ne amul ci mala yi tañ tañ gis ko léegi mu am ci doomu aadama yi ak fi nga xamante ne fa la civilisation toll loolu tam li muy tegtale ne kon doomu aadama bu fekkente ne sonnewut yittewowut ci jikko lu mu xelam rafet rafet mën naa delluwaat ba ba yées mala yi te loolu ñu ngi koy dund fi fi ne nii kon loolu li muy tegtale ne kon jikko yi kon sàggane nañ ko bu baax a baax kon nag naka lañuy delloo delloowaat comme ni ko sëriñ bi waxee ndax sëriñ bi dafa jàngat jikko ba àgg ci ne sax boo gisee li yàlla bind lépp li tax ñu war koo mën a dund dundin wu dal man koo séddoo kenn ku nekk jot ci sa wàll te dara du yëngu la koy mën a amal mooy jikko ju rafet loolu ba tey kon yonent bi sallallahu alayhi wax na ko ne inna alquranul karim wax na ko ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni maanaam yàlla bi mu indi bi mu bindee àdduna lépp a ngi fi li ñuy jariñoo waaye naka lañ koy jariñoo nag bu jikko yi rafetut yaakaar naa ne mooy ni ñu gis koo xamante ne dangay am ba géej ji jal gis koo xamante ne mënta am lu mu reere te amoo xalub mën ko caa sedd te loolu jikko rek moo ko waral jikko tam moo ko mën a dindi naka noonu tam sëriñ bi dafa mel ne jàngat na ne diine tam li ko tax a jóg lépp la ko daggee ci aadama ba ci seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy defaraat jikko yi ndax euh, jikko mooy li nga xam moo tax diine jóg sëriñ bi wax na ko wax na ci ay misaal yu leer tam ci la ko daggee ci sunu maam aadama ak yàqu-yàqu yàgg doomam jaag la waral mu rey mbokkam maag loolu lépp la ko waraloon jikko la ak fàddu jikko ju baax moo tax diine ñëw ngir defar jikko yooyu kon sëriñ bi wax na ne tam sabab yi waral euh, jikko yi yàqu li ko waral mooy bakkan mooy bakkan bakkan nag mooy li nga xamante ne moom moom mooy li nga xamante ne Serigne Touba wax na ci bu baax a baax euh, wax na ne euh, bokk na ci li li waral boo gisee yàqu-yàqu gi am ci comportement kilifa yi ak comportement ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a topp dara waralu ko lu may bakkan ak xubbu zaat maanaam bu fekkente ne da ngaa jël sa bakkan nga jiital ko wala nga jël sa daraja nga jiital ko comme ni ko sëriñ bi waxee ba nga xamante ne buñ dalee ci yàlla sax sa daraja moo lay gënal ba doo ko mën a laal loola ba tey bakkan la kon war nañoo jàngaat bu baax bakkan boobu xool nuñ koy nuñ ci dellusiwaat bu baax a baax man nag li ma ci jàngate ci li sëriñ bi wax yooyu yëpp tomb yooyu yëpp li ma ci jàngate mooy euh, naka la ñuy fexewaat comme ni ko sëriñ bi joxee ci solution naka lañuy fexewaat ba delloowaat ba melaat li nga xamante ne noonu la yàlla bëggoon loola mooy ñu de bañ a topp nag suñuy xel waaye delluwaat ci diine ndax xel mi lu rafet rafet diine mooy li nga xamante ne moo mën a euh, jub ndax dañoo wax ne alxusnu ma xasanahu shara wal xubxu ma xabaxu shara ci usul yoon li ñuy wax du jàggee na awlaw la xaql wa naql maanaam diine dañ ci sukkandiku ci li nga xamante ne mooy li ñu jëlee ci yonent bi sallallahu waaye duñ ci sukkandiku li xamante ne xel yi moo ko tëral te loolu ñu ngi koy dund fii ne ni àgg nañ soo xamante ne nit ñi jàpp nañ ne lépp lu ñu xalaat ci lu lu loo xamante ne war nañ koo mën a tër jàpp nañ ne loola bu dee seen xel yépp maase na ci luwaay yi maase ci jàpp nañ ne diine nangu na ko te fekk ne diine nangu kon loolu li muy tegtale rek mooy li mën a dellusiwaat jikko yi mooy delluwaat delluwaat ci diine bañ a delluwaat xel yi ndax diine sax moom du juyoo xel waaye nag nañ delluwaat ci diine rek te bañ a delluwaat ci luwaay yi nga xamante ne xeli doomu aadama moo ko tër ndax yooyu mën naa am ay jumte mën naa am ay tolof tolof yoo xamante ne mooy waral yàqu-yàqu jikko yi euh, ñu xam le ne jikko tam am na solo am solo goo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne laa diina liman laa amaanata la wala islaama liman laa ahda la maanaam buñ dee xool li nga xamante ne ki ñuy wax ab julli dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne diggam ak ay mbokki jullitam nam koy dunde comme ni ko yonente bi waxee ba ci dëkkandoo sax man man man baata shabaan wa jaaruhu jawaan fa huwa kaafir maanaam bu fekkente ne yow tëdd nga lekk ba suur sa dëkkandoo fanaane xiif na la wóor ni guddi googee moom fanaan woo lislaam te gis nañ ko fii ñu ngi koy dund bu baax a baax gis nañ tam ne mm, maanaam li ñuy wax euh, euh, bëgg daraja loolu am na bu baax a baax gis nañ tam ne eh, nit ñi mbon gi tasaaroo na bu baax a baax te li ko waral mooy faddu kersa ndax kersa moomu nekk jikko joo xamante ne dafa bokk ci lislaam te dafa dafa nekk loo xamante ni fii ne amatul ba tax na kon daanaka mën nañ ne mooy ndey mboolem jikko yi bu kersa amatul rek dara lu baax dutu mën a am ndax nit ki def lu ñaaw ba pare wëlbatiku ñu génne ko ci kanam public bi mbooloom yépp ndax lislaam bokk na ci lam daan faje ay ñaawteef mooy yóbbu la ci pénc ma ñu àtte la dóor la yari yoon wala ñu jàjj la wala ñépp maase tong la loolu lislaam loolu la daan faje lu baree bari te loolu gis nañ ne fii nii fii nii bari na ñoo xamante ne mënatu na faj seeni jàngoro te loolu li ko waral kon mooy fàddu kersa kon nañ xam ne bu baax war nañ pour jikko yi mën a dellusiwaat war nañoo delluwaat ci yaraat njaboot gi ci wàllu kersa yaraat leen ci wàllu euh, am lu ñuy bañ am lu ñuy rus ndax loolu mooy li nga xamante ne mënta ñàkk te mooy tax euh, jikko yu rafet mën a dellu siwaat bu baax a baax euh, ma bañ a guddal ndax li sëñ bi wax dafa doy sëkk ndax kon euh, ma bañ a guddal rek li sëñ bi wax doy na sëkk matale na lépp xanaa dañuy wax ngir rafetal rek àggale jataay bi waaye sëriñ bi moom li wax doy na sëkk li des kay mu yàlla ñu yàlla may diglu ak topp ñu ngi koy sant bu baax di jégglu di baalu àq mbooloo mi xam ne lii itam dañu cee sëñta bañ moo tax ñu sànni ko ci waaye li sëriñ Mame Balla wax doyoon na sëkk ndax matale na li sëriñ bi wax tam matale na ñu ngi baalu ak ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdul Khoudous Mbacké ci teqantal yu am solo yooyu nga xamante ni indil nga ñu ko ci waxtaan wu sell wi nga xamante ni sunu sëriñ di sëriñ Abdou Samad Mbacké def na ko waaye noo ngi fàttali mbokk yi bu baax ni. bu subaa insha allahu taala sëriñ maxtar mbàkke bu daarul mannaan moom lan fa yéene séqal waxtaan wi li muy waxtaane nag mooy bëgg yàlla akub yonentam sëriñ maxtar mbàkke mooy def waxtaan bu subaa bëgg yàlla ak bëgg yonent bi ci lay waxtaan ñuy fàttali itam laaj yi ba tey ni ku am sa laaj rek wala laaju diine man nga ko bind itam andi ko insha allahu taala dinañu ko tontu kon bu ko defee sëriñ bi dañuy daal di dugg ci li nga xamante ni mooy laaj yi fi jot a rot te ay mbokki taalibe indi ko fii doon ci sàkku ay leerlu mbokkum taalibe mi nga xamante ni moo jëkk indi ab laaj laaj bi ñuy jëkk laaj sëriñ bi mooy kii dafa laaj ni kayfa nataamalu maa mawqif alxukuma almaaruf fi tashjici alfasaad al axlaaqi yahniina anu shuub aw al afraad nan la ñuy gouvernement bi wala nguur gi ñoom ñi nga xamante ni xaj na nanuy jëfe mooy luy tasaare jikko yu sellut jikko yu teddut ñu taxaw ci ñoom di ko tasaare nun ñi nga xamante ni loolu dañ ko war a daw nan la ñu war a jëflanteeg ñoom ba mën a mucc ci lool kayfa nata'amal ma al mawqif al xukuma al maaruf fi tashjii al fasad al axlaaqi yaani na anu shuhub ñun population bi wala mbooloo mi nan lan mën a fexe ba comme ni nga xamante ni gouvernement bi wala boog nguur gi wala boog ñi yàq ay jikko nga xamante ni dañuy taxaw ci di tasaare ay ñaawteef ñun nan lan mën a fexe ba mucc ci loolu ak wan yoon lan war a mën a jaar ba mucc ci ci ni mu ko moom. maanaam man li laaj mooy li mu mooy. maanaam. góor dafa taxaw nañu ah, tabi taxaw nañu. yàq yàq yàq waaw. naka lañ ci war a taxee xam nga waaw waaw waaw jërëjëf. Ah. loolu taxawaay bu xaw a doon ndax li ko def loolu taxawaay bu bu jafe doon <clears throat> ndax li ko def mooy di fekkante ne yow état mi ngi def loo xam ne neexu la wala mi ngi soññi lu ñaaw cim réew pour nga dindi ko yow sa bopp dana doon lu jafe lan lañ ko lañ lañ ko doon mane dafa tàmbaliku li bëgg a wax mooy ne état des koy tànn fal ko fekk falam jeexut du wàcc yow ci si jëm bopp pour nga dindi lañ dogal wala nga wax leen lii bu leen ko def daa jafe ci yow la nga mën mooy téye sa bopp wala boo dem wala bu ñu demee ba xëy ñu ngi wate mu wër na ne kii bu toogee day soñ ñawteef ci mu réew nga tey sa bañ buñ ko wateel wala imam parti diina am fi lislaam am fi nga xam ne te du am ndax xam ne nanguwuñ ko mais bu amoon tey koo xam ne dafa ne maanaam boo gañee doxal nga wateel kooke waaye état dafa neexut xeexal ci ci loi parce que mënu ko obliger ba def li mu ko te def mënu ko obliger lim lim nar kon la nga ca man mooy yow bu ñu watee nga bañ ko watee wala beneen parti amee boo xam parti islam la parti islam yi la boo xam ne bu toogee taxul sëree ngaa dang man de bu sama bopp sama jëm bopp man bu la man noonu laa def waaw lii daal laa ci laa ci xam ci waaw ma xeyran loolu leer na lool ci mbokk mi ko laajoon ci tam mu ne dafay laaj mbirum góor jigéen mi nga xamante ni luwaay réew mi ayewu ko lan moo ciy taxawaayu jullit ñi jullit ñoom ban taxawaay lañ ci war a am. jullit ki seen taxaw commencé na dégg nga weer yi passé góor bi faatoon ñu ñu ba ko sul ci sëgi ci Thiès dañu gàntu dañ ko sul sànni ci sànni ci àll ba góor jigéen bu daa bu faatoon daw ñu ñëw ba ci fii ci nebbe ci bari njaariñ bokk waa sul tool ba ñu ko suloon borom sob daw ñu sànni ñoom lañu war nañ koy def kontar nañ ko anuñ ci maanaam ci kenn ko xam ne lañ ko def neex ñoom ña jiite ca kaw bu fekkee ne naqaroon ba defuñ ko nit ñun war nañ leen neexu leen ndax wanew naqar mënut a passé suul nit nga sul ko sànni wanew naqar mënut a passé sab tool nga fekk ñu am néew ñu suul ko ba nga sul néew ba sànni kon ñoom lañ man ci kontar góor jigéen ñoo koy def te kuñ xam ne yaa ngi koy def ñu dakkal benn waaye sama benn taalibe maay maay jëroon coono Sëriñ Tuubaa dafay nekk benn buy liggéey fi ñu mbos yor yor ko pharmacie ndeke waa ji góor jigéen benn bis mu ñëw fii na ma laaj kat man ka dama am problème ak góor jigéen léegi nag ma bëgg tural ma ma solution ma ne ko ma ko yéen bokk fu ngeen yéen yéen bokk fu ngeen di mën a waa ma ne ko nag li jëgal kon yàlla mu ne ko nooy def mais yàlla ba mu bàyyee liggéey ba mu laata am weer embauché ko benn station muy liggéey jaay jaay essence man ko li tax liggéey boo saa bàyyee bon rek yàlla yàlla wutalu la nga doon am ca loola yàlla wutalu lu gën tam dem tam position nit ñi ci góor jigéen moom biir na ñëpp kontaan gannaaw ci kuñ xam ne doon nga ko du ñu am yow affaire ku xam ne doon nga ko bëgg ñu laa xam ak lu leen jege jege jege boo ko boo ko doonee amatuñu benn benn kii gë yu ñu suul suul leen foofu la wane wu naqar mën a mën a mën a passé ñi ca kaw nag ñoom xëy moom la tax contrôle ñoo ko ñoo ko xam xëy na am pression mu ñoom ko contrôle waaye ñun moom seen taxawaay ci ngóor góor jigéen yëpp ñoom moom rafet moom ñaawlu nañ ko kontaan nañ ko te ànduñu ci jazakallahu xayran kooku kon leer na lool kitam mu ni dafa doon laaj mu ni léeg-léeg dañuy am ñoo xamante ni dañoo jiite ci moo xam kuréel la wala ci lu mu doon waaye ba ñu jiitee ba noppi itam maanaam ñu dañoo dëng lool mu ne lool nag nan lañ koy mën a saafara ba fexe bay am ay njiit yu jub daal di fexe bay tànn ay njiit yu jub. loolu koy wax tontu sa boppam tànn kay bokkee tam tànn ko jub. yow mi tànn ko dë dë dëng kay yaa yaa yaa tànn ka dë ka dë ah, la koy saafara mooy tànn ko jub rek saa bu ñu tànn tànn ko jub waaw loolu mooy mooy waa. jërëjëf kii itam mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi mi ngi laaj lan moo tax sunu kilifa yi di faral di noppi ci lu baree baree bari maanaam ñu ni du faral di tontu ci wax yoo xam ni média da koy faral di wax waaw muy muy niru wala tilimal wala yu demee noonu daal lan moo tax kilifa yi. loi buñ man di tëritam duñ ko seetlu duñ ca bañ a duñ ca bañ dara daal masalan maanaam ay lu mel ni comme góor jigéen comme ni ko mbokk mi laaje léegi mu ne daal lan moo tax kilifa yi noppi ci yu bëree bëri yoo xamante ni dañuy dégg ñu tëral ay ak yu te duñ ci am réagir wala sax média yi comme noonu nga ko waxee woon léegi ci ki ñu waxoon ku sant Mbàkke wax ci moom ay wax lu tax rek ñoom duñ ci tontu wala demee noonu. waaw ah. loolu li ko wax wax wax wax wax naa ko léegi. léegi waxoon na sànq ne la nit ñaa la koy seq kilif adduna ak kilif ak diine pour pour ñoom pour mu am seen diggante dafay jafe faw kenn mooy da da not moroom Sénégal fi mu toll kilifa diine la seen place gën a diis ñoom lañ ñu gën gën a jox cër kilifa adduna yi dañ def luñ man pour loolee dañ loolu ca lañ ko tàmbalee mooy collabara kilifa diine duggante yow xaritoo yow dina jariñ insha Allah jariñ ci leneen ci leneen ba ba nga ëmmal ko kersa ñu si bari ci kilifa diine yi xam nañ ne lii du yoon waaye xëy na kersa moo leen di moo leen ci yóbba du man di wërtu wërtam xam na ko lu yoon ko ne xam na ko waaw maanaam comme li ma xam na ko waaye nag jaxasoo nañoo kilifa diine yi kilifa adduna yi. ba ëmbal leen kersa ba nit rus nañoo taxaw ne lii nga def àdduma ci ndax dañu fal xam ne kii kii foo xam ne ni baaxul mais tooñu fal ko ndax njariñu àdduma moo tax di naan ku la ko ëmbal sa sànqal kersa moom loolu moo ci ne wax naa sànq ne ne kilifa euh, maanaa ci Sénégal mën a kuus bu ne maanaa mbooloo mu nekk dëgg ñu xëy naqarul dara ne tey lii lii baaxul ànduma ci ba ci tey démb ak tey gis nga sëbëri yaa ngi ndax war nañ seen naqar ci dara docteur yi defoon nañ ko fi seen lekk def nañ ko fi jàngal ko yaa ngi ko fiy mais mosoo toog mukk di kilifa dinañu nangam ànduñu loolu pexe yi sa kaw la fexe nañ ba ba ba ba ba duggante ñoom ba doon ay xarit ba xam leen yu yóbbaale ci ba ba bañ xaw wàcc si maanaam xam leen fekk ci ñoom ca ca ci wàll gañ nekk balaa ñuy def duñ ci duñ ci man a critiquer dara waaw maanaam mën na leen kersa mais lu yoo xam nañ ko bon loolu rek moo ci jazakallahu xayran ki mu ni comme ni nga ko déggee rek ci sa biir waxtaan kama fahamna min hadisikum al fasadu ntashara abra wasail al i'lam fi al ghalib maanaam eh, jumtukaay yi nga xamante ni ñooy wane yu dul naka sa noonu bari na lool télévision yaa ngi fi internet yaa ngi fi ak yeneen ak yeneen kayfa yanbaghi an yakuna daf'una tijaha wasail al i'lam nan lan mën a jëflanteeg yooyu mel ni télévision yeeg média yeeg yooyu ni nga xamante ni ñu ngi koy wane ay yàqute nan lan mën a fexe noonu ba man cee jariñu te bañ a jëfandikoo yàqute yooyu. loolu la ba man ah, xam nga tàmbalee si biir ci biir ci biir nga koy tàmbalee fexeel ba bul seetaan lu yoon fexeel boo ko déglu fexeel boo ko sax njaboot déglu bu ñu ko seetaan donc képp ci lay tàmbalee mais loolu yàqute gi jaar ci presse bi. nekkul responsable nekkul responsabilité population bi population bi ñoom ñoo ko indi ñoo ko ñoo ko yor responsabilité bi responsabilité état la tey boo demoon aéroport wala nga dem port dañ fay teg ay douane te ñoom ñooy garde économique réew mi lépp loo xam pour duggee yàq économie bi dañ koy téye bu du fi dugg noonee état di sàmmee économie ba économie ba yàq teg ay douane ca frontière ba ngir dara bañ bañ a dugg ni la war a sàmmee lay dugg ci réew mi loo xam ne day yàq jikko waaw la cay film ak la cay wax la lépp ñoom ñoo ko taxal ci bopp ni état di góorgóorloo bu ca manqué ba ca am ni la góor góor góorgóorloo ba ba ñaaw teef bañ a bañ a tàbb ci mu dem kon la ci nekk ci ci ci ci sa position yow yow yow comme comme nit nit simple maanaam nit ordinaire fexeel ba bul seetaan lu dul yoon boo waa ko man sama kër temps yi dañoo am benn kii sama décodeur yi sama yi dañ dañuy seetaan film américain comme film guerre yooyu damaa woo benn xale bëkk dem ma ne ko daa bëgg nga pixel moo ko ñaari fen kepp muy RTS ak RTS 2 GSM nga raye tàmbale waaye mënoo dem ci borom télévision bul teg nangam ka ka ka ka nekk këram ko seetaan mënoo ko dem ku seetaan kon li ngay tàmbale tàmbale tàmbale sa bopp tàmbale sa njaboot jërëjëf Mbacke tontu yi leer na lool ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sunu borom guddal saw fan te wéral saw yaram bàyyi la ak sam xel bu baax a baax. Euh, am na ku wax fi léegi Serigne Mame Balla mi ngi yëgle ni am na ñoo xamante ni dañuy def ngir yàlla lu baax a baax a baax te mooy dañuy joxe ay ndogu gannaaw bu nu jullee gee ba noppi fii ci bayti ci mawlud bi diiru weeru koor bi yépp képp koo xam ne naa naafila nga fi ba noppi. mën nga faa egg xéewlu dañ koo def rek imaanan wax ci saban te it ci koor gi yépp lañ ko def insha allahu taala tudde ko ndoguy soxna Faati Isa muy lu am solo kon ñu bàyyi ko xel bu baax ci diiru ramadan bi yépp dañ koo def ñoom itam def ko rek ngir imaanan wax ci saban kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu fekkee ni am na fi ñoo am laaj yi diine ñu man koo tontu su fekkee ni itam kii kon loolu lañ fi jotoon a indi ci ay laaj di leen sant bu baax a baax di leen gërëm lii mu wax ah waaw waaw dafa mel ne am na benn laaj bu des kay waa kii itam dafay laaj kii itam sëriñ bi moom itam dafa indi woon benn laaj. asalaamaaleykum. ginnaaw bi ma siyaaree sëriñ bi eh, di siyaaree mbooloo mépp eh, laaj bi ma jëmale ci sëriñ bi ginnaaw bi ma ko sante ci waxtaan wi ci. Eh, thème bi nga xamante ne joxoon nañ ko ko ni ko moo ala jaar ni ko traité bu jaar yoon boo xam ne ñëpp rafetlu na ko dama doon laaj rek ah, kenn réerewul mbir ne kilifa diine fii ci senegal ku am wàccuwaay la boo xam ne kuñ ci orma ak ci déggu déglu koo xam ne waa réew mi ñu ngi ko leen koy déglu di topp seen diggal ba am wàccuwaay bu mag a mag boo xam ne am nañ ko ci réew mi ndax lu ëpp ci réew mi rek ci tarixa yi lañ sukkandiku kilifa yi diine it la ñuy déglu ci seen ndigal it la wéy nga wax ci rôle bi nga xamante ne kilifay yi diine yi war nañ koo taxawe ngir xeex ak yàq yàq yu jikko yi yi nga xamante ne ñëpp teg nañ seen bët ma doon ñaan rek nga dellusiwaat yi leeral ñu lan mooy lan moo war a nekk taxawaayu kilifa ak diine gi ngir jàmmar lonteeg yàqu-yàqu yi nga xamante ne ak jikko yi nga xamante ne yàqu na lan la ci kilifa ak diine bi war a taxawee loolu mooy laaj bi ci gàttal asalaamaaleykum wa rahmatullah xam nga loolu wax waxoon naa ko sànq euh, kilifa diine gi am na rôle bu mag bu war a suyee ci defar jikko ndax kilifa diine moom ku ne xam ne jikko ju baax lañ lañ lañ ko séentoo euh, maam yi ak bàyyi effort bi ñu def pour def ñun jikko ju rafet teg ñu ci yoon effort boobu ñun moo lañu war a def pour def ko ci ñu ñu topp ci ñun daa waxoon sàng ne am nañu càggante suñu diggante ñu ñu ñu aju ci ñun ci fi ñu aw ñu awloo leen fa waxoon naa sàng ne la ñun débarrassé wu ci ku ñu topp moo moo ñu jafe nit ki bu jë bu jëbbaloo ci man respect ba ma war a jox mu jox ma ko lam féetoo ci ay ndimbal mu dama ko jox daanaka yenn jëf yi mu def du ma du ma naqari joxoon naa la exemple léegi ci misaal kilifa dina gi ma toogaloon bis yalwaankat bi yalwaan moom waaj na ko man gëmuma yàlla gëmuma yonent bi kii laa gëm sëñ boobu waxut waxut dara néew ko li nga wax waroo ko wax néew ko li nga def waroo ko def waroon na ko correction ne ko nii du yoon man déglu naa sax def dara jubbanti waaye jubbantiwu ko daa munta ñàkk yow mu jox jëm ci la nit topp la ne yàlla topp ngir jëm ci yàlla te boo gëstoo doo ko seen nga kon ne dem da war kay saa boo gëstoo seenoo ko rek nga ne ko de awtoo yàlla maanaam charte dafa war a am ci topp yow ma topp ngir yàlla fekk maa ngi aw fi yàlla bëgg toppal ci man yow mi ma topp ngir bëgg dem ci yàlla fekkee da nga koo jaar fa ma jaar ma la ba seeti keneen kon rolu kilifa diine ci defar jikko lu yomb la suñ bàyyeeg suñ maam yi sonn nañ ci ñu pour jubal ñu def ñu jikko yu rafet coono boobee ñu sonn pour def ko ñun ñu war nañu ko coon pour ñu yaakaar keew topp te li nga koy digal du ko def li nga koy tere du ko bàyyi kooku kat saa ko débarrassé moom joxe naa misaal bi benn bis na leen misaal mi àllaaxira lu yomb la boo demee fii ci pression bi pression yi Sénégal mi ngi fees dal waaye ko jox la xam ne ko kuy sa sëriñ ma la seen sama sëriñ waaye bañ noppee def seen def seen ndigal nopp bàyyi seen tere lañ noppee dox seen diggante kaso yëmal xayma noonu la mel ki nga mënut a dox ci diggante kaso ndox diggante ma kaso ndax mënoo ko digal mu def mënoo ko taram bàyyi kon àlaxira jur ngeen jëm ci ànd jëm fenn kon doo ko mënal dara kon ki la topp saa boo xam ne digal digal too ko mu def tere too ko mu bàyyi ko kon ne ko yewi ko mu dem doo ko mënal àdduna doo ko mënal àlaxira voilà loolu noonu Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne yett yi yoo xam ne kooku mënul doo ko mën yett yi koo mënta tere bàyyi koo mënta tere bàyyi mënoo koo musal koo mënta tere bàyyi koo mënta tere bàyyi mënoo koo musal koo mënta liggéeyloo mënoo koo mënta liggéeyloo mënoo koo tax a tedd koo mënta jàmmale mënoo ko tabal àjjana lii sëñ Tuubaa ko fa kon kaso boo dem ma nga fees gi ay taalib taalib yépp amee sëriñ waaye defatuñ ndigal sëriñ yi bàyyeetuñ la sëriñ la sëriñ si digal defuñu ko lañ aaye bàyyiwuñ ko kon seen diggante kaso mënuñu koo dox yow nga xamee noonu la mel ki la topp ngir yàlla ginnaaw nanguwutu jëm fa nga jëm bàyyi ko mu def seeti kenn loolu rek mooy jërëjëf Mbacke tontu yi leer na lool sëriñ Touba waxoon na ko kuy jëfe samay ndigal di ba samay tere loo ma sori sori yoway ki ma jege ku ne fi man euh, nekk fi man ak ne ci man du benn euh, ku dul jëfe samay ndigal te doo bàyyi samay tere loo ma jege jege yoway xamee ki ma sori kon sori dafa am ju jege ak jege sëriñ bi mu ngi aju ci li la sëriñ bi digal nga di ko def lu mu la tere itam nga di ko bàyyi te loolu sëriñ bi wax na ci ay wax yu baree baree bari yoo xamante ni eh, ci wolofal bu ci wax xajoon danañ ci leeral yu baree bari ci noonu yi nga xamante ni noonu la ko sëriñ bi waxee ndax Seex Bamba noonu na kuy wuyoo aw santam te doo wuyo santaaneem doo ko santu yowmal xiyaam suy tàbbi doo fa tontu te buy dugal saadi xëy doo fa tontu kon nag di wuyoo Mbàkke ba pare te luñ santaane doo ca bi nee na sequt ak kooka dara kon mu ni wax nga ko léegi kon mbokk yi bokk na ci lu ñuy ñaan itam te santoo